أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب غليظ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله رسوله النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 di suñu jotaay bi weesu ci saxiixu imaam al-Bukhari rahimahullahu ci kitaabul ilm gisoon nañu baabu fadlu man alima wa allam buntu ngëneelu ki nga xamante ne moom moo xam ba pare xàmme ba pare di jàngale gisoon nañ ci xadis sayyidina abu musa al ashari radiyallahu taala anhu ci misaal bu am solo bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam woon hadith bi nga xamante ne euh, waa Kufa ñoom ñoo ko solo woon ba noppi euh, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu doomam jële ko ci moom moom mu jële ko niki noonu sëtam jële ko ci doom jooja euh, gisoon nañu hadith bi nga xamante maanaam gisoon nañ tam buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci raf'il ilmi wa zuhuril jahl maanaam buntu yëg yëkkati gi ñuy yëkkati xam-xam ak feeñ gi nga xamante ne moom la riir di feeñ maanaam moom la riir di noot bu féete kaw gisoon nañ ci wax ji nga xam ne moom la al imam Rabi'a ibn Abi Abdurrahman waxoon ne laa yanbaghi laa yanbaghi li ahadin indahu shay'un min al-ilmi an yudayyi'a nafsahu yelloowul ci kenn koo xamante ne am na lenn ci moom lu ne fa moom ci xam-xam ci muy neenal boppam wala boog muy doyadal boppam loolu gisoon nañ tamit ne euh, gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne inna min ashrati saati an yurfa al ilmu wa yasbuta al jahlu wa yashraba al xamru wa yazhara zina ma bokk na ci mandarga yi wane ne àdduna léegi mu tukki mooy ne dañuy yékkati xam-xam ba noppi saxal réer ba pare ñuy naan sàngara ba pare njaaloo feeñ loolu bu amee rek mooy ne ah xaaral àdduna léegi mu tukki gisoon nañ tamit maanaam xadis xadis xadis boobu ñi ko solo ñi ñoom ñooy waa Basra gisoon nañ xadis bi nga xamante ne tamit moom mooy ba tey waa Basra ñoo ko solo euh, waaye bii tamit euh, dafa bokk ci rubaiyat Musa euh, imam al-Bukhari naam voilà bii exemple la ci tout le temps dañ koy fàtte préciser bii bokk na ci rubaiyat imam al-Bukhari ndax Musaddad ibn Musarhad moom moo ko solo moom mu jëlee ko ci Yahya te mooy ibn Sa'id al-Qattan moom mu jëlee ko ci Shu'ba mooy ibn al-Hajjaj euh, ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam euh, mu jële ko ci Qatada te moom mooy ibn Di'amat as-Sadusi mu jële ko ci Anas sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu mu ne ne mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bokk na ci mandarga yi wane yawmal qiyaamati léegi mu ñëw mooy xam-xam tamit maanaam day néew maanaam ngir leeral ne li ñuy wax ne yëkkati xam-xam mooy du ne ñi kenn dootul amati xam-xam waaye dafay néew dañuy raar ba nga xamante ne nit ñi dañuy toog dëkkub lëmm wala am réew duñ ci gis borom xam-xam maanaam ba tax nit ñi ñu xàmmee ko lan mooy xam-xam ak lu dul xam-xam ak li nga xamante ne moom mooy mandarga itam moom mooy kon réer day daal di noot euh, njaaloo feeñ tasaaroo waaye tamit jigéen ñi bëri maanaam lool tamit wax jooju dafa am solo parce que le fait que njaaloo di tasaaroo ak jigéen ñi bëri te ba nga xamante ne juróom fukki jigéen ngay gis kenn rek ku leen di taxaw nekk ci góor loolu day faral di bari njaaloo maanaam réew moo xamante ni jigéen ñi dañoo nekk ci situation de précarité loolu souvent day tax njaaloo bari ndax ne jigéen ñaare du ñëw rek di njaaloo noonu loolu góor moom daf koy def par plaisir daf koy def tamit parce que euh, dafa jàpp ne loolu day wane ni moom vrai góor la waaye ak yu mel noonu waaye jigéen du ko nangu maanaam jigéen du ko nangu moo tax problème yi ñuy dégg ci télé yi Euh, di ko gis mu tasaaroo loolu xaqiiqa yu rëy yu mag la feeñal maanaam loo xamante ne naka jekk biir yi dañoo da booloo woon takkoo jàpp ne dañ koy xeexee l'islam waaye yàlla feeñal xaqiiqa boobu mooy ban xaqiiqa mooy ne benn euh, parce que déjà buñ ne balance ton port mooy ne kon port baaxul déjà loolu benn xam nañ ko parce que lu tax ñu tànn port ci biir ñi ci def ñëpp léegi loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy le fait que ñuy wax ne jigéen dafa war a maanaam euh, ñuy ñuy kaat te jigéen ñi rek ay kaat maanaam kon loolu moo lay wan ne jigéen ñi niñ jàppee noonu parce que mboolem ni ñuy kaat bu doon jigéen ñee koy def góor ñi duñ ko af maanaam ci gàttal bu fekkente ne nit ki du yéefér ah gëm gëmut yàlla amul dara amul benn valeur bu muy défendre bu koy teree loolu mais jigéen buy ñëw di la tàppaat ba buñ bëri mais sincèrement loolu ñoom puukare lañ koy def mais jigéen góor bu bu mais jigéen bu ko góor ñi day def loolu lool moom lay gis ne moom da voilà euh, doxul moo tax dafa am moo tax jigéen su njaaloowee souvent li ko ko yóbbee lenn rek la soit dafa amul ba pare di am intérêt bu muy wut ci keneen ki wala mu ragal maanaam mu ragal a ñàkk nit ki mu njaaloo parce que dafa ragal a ñàkk nit ki daf ko bëgg a téye soit wala yu mel noonu mais jamais mu jóg di njaaloo noonu par plaisir loolu jigéen ñi duñ ko def beneen bi ci def moom mooy preuve la aussi ci ci ci ci valeur yi l'islam di di di di par parce que euh, euh, masalan tey euh, jigéen moom moo naan xam nga tey bu ñu waxee ne àjjana urul ay neyaa nga fa te duñu wax góor ñi nga gis jigéen ñi di kaas mais fii mu tollu lii mandarga preuve yi nii lii événement yi day teg tegtale lu tax borom bi maanaam xikma bu rëy bi nekk ci alquran ci le fait que borom bi subhaanahu wa ta'ala bi tudd uurul ay nii kefete lu tudd wàllu góor ñi lu tax parce que jigéen joo xamante ne day maanaam góor moom mën nay mën nay bànneexoo ak puukare woo am na jigéen mu baree baree bare ñu mu nekkal mais jigéen du tedd goo xam ne ku am valeur la da ngay gis day tànn tout le temps ñi nga xamante ne ñooñu lay nekkal te moom boo ko xoolee kenn rek la mën a nekkal ngir ne maanaam euh, jigéen du nangu maanaam ànd ak noblesse ak honneur ba pare góor ñu bari di sëy ak moom loolu du ko nangu alors que góor dana nangu loolu góor amul problème boobu beneen bi ci des mooy ne moo tax ngay gis langage bi man euh, ci tubaab bi je me maanaam ndax dafay yëg ne njaaloo nag kii njaaloo nag kee njaaloo nag kee donc elle se sent finalement terme boobu doo ko dégg ci góor ñi doo dégg góor ñi ñu ñu tëdd kii tëdd kee tëdd kee tëdd kee sax mu ne dafa yëg ni dafa sàll déedéet maanaam loolu doo ko gis ci <laughs> góor ñi sax d'ailleurs loolu am xeetu puukare lañ koy def maanaam yooyu yëpp day wane ni xaqiqatan euh, maanaam dañuy dëppoo woon ci di dañuy xeex l'islam waaye euh, subhaanallah ay événement ñoo feeñal ne maanaam ñoom ñëpp ñu ñu mooy wane ne li ñu nekkee du noonu et que moo am dëgg beneen bi ci def nag te boobu aussi amaan na ci lañ jëm mooy lan mooy le fait ñu ñu ne léegi ah kon góor comme jigéen amatuñ droit léegi tappaat ko amatuñ droit wax ko nangam boo ko defetee na léegi da nangam moo la ciy fekk mais loolu ñun loolu lañ mës a wax jullit ñi loolu islam loolu la mës a tëral mooy bu góor ñi bu ñuy mais tamit jigéen ñi nag foofu nag lañ fàtte mooy ne jigéen ñi nañu comporté woon noo xam ne góor ñi duñ leen tàppaas point boobu nag lañ fàtte waaye daañ ci ñëw ñoom daañ ci ñëw parce que obligé mënuñoo jàpp ñëpp dugal ci kaso bi sinon parce que il faut mu am ñu nekk ci dëkk bi di liggéey ak di di doxal dëkk bi maanaam comme mbir mi ñëpp mënuñoo jël ñëpp dugal ci kaso bi donc dinañ ne ah finalement pour équilibrer mbir mi nañ ne jigéen ñi yéen it ndege leen mooy te di def luy tax ñu leen di tàppaas bu boobaa daañ jëm ci loolu voilà ba pare beneen mbir bi muy indi mooy dañuy dem ba ni léegi góor ñi jigéen ñi buñ jaxasoo parce que comme que loi bi lii la wax te pour mën a def lii il faut lii am góor ak jigéen ñi léegi bu leen jaxasoo maanaam lool de obligé maanaam kon ñu gis ne solution bi daal mooy li yent bi jàngale rek sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg nga gisoon nañ ci kon hadith boobu ñoo euh, gisoon nañ tamit baabu fadlil ilm buntu ndool doolleeg xam-xam waaw gisoon nañ ni wuute na ak bu njëkk ba bi nga xam ne foofu laa waxoon baabu fadlul ilmi tamit waaye foofu ngëneel lay tekki fii yokkute xam-xam lay tekki te gisoon nañ ci xadiisu Seydina Umar ibn Xattaab radiyallahu taala anhu boroom xam-xam bu mag boobu ci lislaam ak boroom ah, ne Abdullah ibn Umar doomam radiyallahu taala anhu moo ko solo ak li nga xamante ne moom mooy gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu ci yaatal ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam gént bi nga xamante ne moom la géntoon doon man naan meew ba nga xamante ne euh, euh, mu mu muy génn ba ci maanaam mu fees dell meew ba ci weyi man di tegi fees ba ci weyi ba pare mu ba mu la def mu jox ko Seydina Omar radiyallahu ta'ala mu firi loolu xam-xam gisoon nañu ci tàmbale woon ci ba gisoon nañu baabu al-futya wa huwa waqifun ala dabbati wa ghayriha maanaam buntu di joxe fatwa maanaam mooy di leeralal nit ñi fekk yaa ngi war euh, dabba maanaam mooy dabba te ak leneen lu dul dabba maanaam ngir ne day jàngale ne fatwa boo koy def maanaam mën nga koo defee ci circonstance yu ne nga toog nga taxaw nga tëdd ngay dem fenn et cetera maanaam fu nit ñi soxlawee ci nga leeralal leen seen wàllu diine maanaam amul protocole bu bari maanaam laajul protocole bu bari daal waaw loolu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma ci hajjatul wadaa bi ñuy laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam saa yuñ ko laajee mu ne garaawul amul problème mm-hmm. gisoon nañu tamit ci tàmbali woon nañ ci buntu baabu man ajaabal futiyaa bi isharatil yadi war maanaam buntu ki nga xamante ne moom mooy wuyu fatwa mm-hmm. waaye di tontu ci fatwa yi maanaam ci laaj giñ ko laaj ci wàllu diine waaye muy jo jo junj ak loxoom wala boog ak boppam maanaam euh, xadis boobu gisoon nañ ci xadis bi nga xam ne moom mooy xadis bu njëkk bi euh, mooy mooy xadisu ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy waa Basra hmm. xadis bi tamit waa Basra ñoo ko solo euh, Mawlana Ibn Abbas tam radiyallahu ta'ala anhuma waxoon nañ la ne ci yëla jotaay ne la nekkoon na kilifa Basra maanaam nekkoon na qaadi bi foofu hmm. comme que hmm, kon bu boobaa dañuy gis ne ñoom ñëpp waa Basra lañ euh, xadis bii nga xamante ne dañoo laaj day ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni dañ dañ koy dañ koo laaj waaye saa mu mu jox baar jox def siiñu baaraam maanaam loxo pour wane ni non loolu garaawul mm-hmm. garaawul ah beneen bi ci def mooy xadis bi nga xamante ne moom lañ mujjee gis mooy xadis bi nga xam ne moom mooy mi ngi ko jëlee ci sëriñam al-Makki yi ibnu Ibrahim mm-hmm. mu ne qaala axbarana Hanzala ibnu Abi Sufyaan mm-hmm. an Salim an Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu euh, mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne dinañu ñëpp xam-xam maanaam daañ ko yëkkati daañu tamit feeñal réer ak fitna maanaam réer ak fitna yi daañ bari ba pare bare alxarj dana bari alxarj mooy rey moom mooy rey rek voilà day day tekki tamit comme niñ ko kiiwee maanaam ndax baat la boo xam ne cosaanam mooy cosaanam farisi la maanaam ci làkk perse yi la mooy cosaanam mm-hmm. moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ba mu ko waxee ni ko luy xarj ndax day tekki rey mooy rey rey rey gu bari waaye day tekki tamit euh, day tekki tamit euh, mooy coow lu bari maanaam ak moom mooy mooy ak mbamb day tekki ak mbamb ak coow lu bari mooy cacophonie nga xam ne kii day wax lii kii wax lee kii wax la kii wax la ñu bari waxandoo mm-hmm. ba nga xam te dëgg gi day commencer réer moo tax bi ko saxaaba yi radiyallahu waaw loo namm ci baat bii nag mu ne leen xanaa nii hmm? mm-hmm. rey reyee gu bari <laughs> waaw mm-hmm. dégg nga nga xam ne nit ñi dañuy dee parce que xar ju wala ñu koy wax il faut que maanaam dee gi nit ñi di dee di dee te duñ xam lu leen rey kii reye ji du xam lu ko tax muy reye ji kii dee du tax du xam lu tax ñu rey ko ci lañ koy tuddee alxaraj mooy hécatombe en fait voilà nga xam ne gars yi dañuy ñëw ci réew rek massacre maanaam boo laajoon gars yi troupe yi lan moo tax ngeen di massacre ñii ñoom dañ dañ na xamuñu parce que tout simplement ordre lañ jëlee ci kaw rek mais xamuñu lu tax mm-hmm. voilà ñi ñuy rey boo leen laajee waa ñii loo leen def yéen bañ leen di def lii dañ naan ah ñun de xamuñu ko dañ jékki-jékki rek gis gaa yi ñëw di ñu di ñu rey jeex na mm-hmm. te loolu fu coow lu bari am affaire bi mbamb mi ëpp bari souvent ay reyante yu mel noonu dafay faral di am. léegi nag insha allahu taala ñu daal di gis suñu euh, hadith bi nga xamante ne. Euh, bu ñu xoolee euh, xadis bi bi ñu nar a gis nii njaalbeen gi moom ak xadis 84 ñoo nuróo ñoom ñoo nuróo te moom mooy mu euh, daf ne xaddasanaa Muusaa ibn Ismaayil gisoon nañ ko te moom mooy at-Tabuzaki xaala moom mu ne xaddasanaa Wuhayb moom tamit gisoon nañ ko te moom mooy Wuhayb ibn Xaalid ibn Ajlaan al-Baahili mawlaam rahma Abu Bakr al-Basri moom it gisoon nañ ko moom mu ne xaala xaddasanaa Hishaam te moom mooy ibn Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi radiyallahu ta'ala anhu jame ñu koy dàqantale Abul Munzir dañ koy wax tamit Abu Abdullah Abu Bakr mi ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu wax soixantième waaye mi ngi génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam an Fatima te moom mooy soxnaam te moom mooy Fatima bintul Munzir ibn Zubayr ibn al-Awwam maanaam doomu Euh, doomu parce que al Munzir frère la ci Urwa maanaam mooy euh, kon doomu baay baam doomu baayam la maanaam frère am la doomu cousin am la maanaam moom mooy euh, Fatima bintul Munzir moom mi ngi moom Qurashi Qurashi la radiyallahu ta'ala al madaniyya al asadiyya radiyallahu taala anha nga xam ne siqatun siqa siqatun siqa la tabi'iyya madaniyya la radiyallahu taala rahmatullahi alayha mu ne an asma muy maamam maanaam mu ne boog muy yaayam plutôt asma bint non non maamam la maamam ndax asma al munzir mi mi ba mi mi mi mi baayam asma maanaam muy baayu Hisham moom mooy ak di baayu Urwa maanaam ko maanaam ak euh, euh, boog maanaam al munzir bii bàyyi Fatima bi nga xamante ne moom ak Urwa bi bàyyi Hisham bii borom këram ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak bàyyi maanaam mooy sayyidat Asma bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anha te moom mooy Asma bint Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha ñu koy dàqantele zaatu nitaqayni ngir ñaari Euh, ceinture yi maanaam nga xam te ak ngir kaala gi nga xam te ne moom la daggoon xotti ko def ko ñaari ceinture ngir takk li nga xamante ne moom mooy lekk ak naanu yi nga xam ne moom la doon yóbbul yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ca euh, xuntu maanaam moom ni koy dàqantele ummu Abdullahi moom tamit comme kan comme sayyidat Aisha mm-hmm. radiyallahu ta'ala anha ndax moom amoon na par contre doom bu tuddoon Abdullahi moom moo leen mag maanaam mooy Abdullahi ibnu Zubayr ibnu Awwam radiyallahu ta'ala anhu anil moom mi ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu na ñu ne wax ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi yoon dem ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokkoon ñooy bokkoon borom gëneel yu mag yi borom xam-xam yu kawe ñi nga xamante ne bi jàngale nañ lu bari jëlee ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam niki noonu noonu lañ ko jëlee tamit ci yeneeni saxaaba yu mel ni seen baay sayyidina Abu Bakr sayyidina Abu Bakr ak euh, ak sœuram muy sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom moo magoon sayyidat Aisha radiyallahu anha maa mu ne anna qaalat nee na ataytu dikk naa Aysata bi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ko ummul radiyallahu anha waradaha ki nga xamante ne moom mooy borom xam-xam bu bari ba di borom jàngale yu rëy moom rek moom mooy jigéen ci nga xamante ne solo na lu ëpp junni xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne euh, solo na euh, lu tolloog deux mille deux cent dix xadis deux mille deux cent dix xadis nettali nañ ko yu jële ko ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nee na say nee na ba mu ko dikkale wax yo fekk tu sall yi muy julli kon isnaad ca càllale gi maanaam kon ci benn kër la jóge mooy kër sayd sayyidna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu li ko dalee ci Hisham ndax Hisham dafa jëlee ci soxnaam Fatima nga xam ne ñoom ñoo bokk ba pare ñoom ñii ñu jëlee ci seen maam sayyidat Asma radiyallahu anha mu jëlee ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamante ne kon hadith bi hadith la boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci waa kër sayyidna Abu Bakr moom mu ne euh, dafa ñëw damaa fekk sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha wa hiya fekk moom tusalli muy julli fa qultu ma ne fekk booba euh, hadith bi dinañ ko gën a indi insha allah dañ ko gën a gis ci salaatul kusuuf maanaam ci foofu insha allahu taala imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indi indiwaat na ko ci ay bërëb yu baree bare mais foofu daañ ko gën gis ci yaatal nga xamante ne dafa ñëw fekk nit ñi di julli maanaam fekk ñu liñ naan dañoo jàpp jant bi maanaam bu ndax benn yoon dong la yent bi sallallahu alayhi wasallam mës a julli julli boobu mooy mm-hmm. ñëwee ne jàpp nañ jant bi te moom mooy euh, juróom-ñeenteelaat wala boog at bi mujj ci euh, bi mu dund moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. nga xamante ne ci la kon sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ñëw mm-hmm. mu ne maanaam mu ñëw kon dafa ñëw génn gis nit ñi taxaw affaire mu mel ne ne faqultu ma ne maa sha'nu naas waa ana maa ana lan mooy sha'nu naas mbiru nit ñi waaw lu tax nit ñi ñëw taxaw di julli nee na fa asharat mu daal di joxoon ila sama jëm ci asamaan si maanaam daal di def nii dégg nga fa isa fekk rek bi ma ñëwee rek xool gis na an gis na annaasu nit ñi kat qiyaamun ñi ngi taxaw fa qaalat nee mu daal di wax subhaanallah euh, gàcce nga laamaa buur yàlla subhaana maa ngi tudd sellak màggaay ak di seede ak dañu mboolem loo xamante ne ak wàññeeku la ci buur allah buur yàlla subhaanahu wa taala qultu ma ni ko aaya ndax kéemtaan la maanaam mooy kéemaanu yàlla bu am ci kaw suuf mooy mooy jant bi bi ñu jàpp nii fa asharat nee na mu daal di jox mu daal di man joxoñ bi ra si bi ra ci boppam ay maanaam lim ci nam mooy naam waaw maanaam mooy dafa def nii mm-hmm. ah dafa yëg ci bopp bi ci kaw wàcce wat ko ci suuf loolu moom mooy naam ndax bu doon déedéet bopp bi lay tourner ci ndeyjoor ak càmmooñ ba pare wëg ba pare def ko ñaari yoon lu mu bon bon maanaam ci la ñuy waxee ne euh, nee na déedéet waaw waaye fii dafa ni waaw maanaam mu daal di joxoon ci bopp bi lii nag day jàngale ni kon képp maanaam dañ ciy xamee ni bu fekkente ne nit ki day julli bu fekkente ne mbir mu am solo dañ ko koy wax wala yooyu mën na mën na koo dégg maanaam mais loolu bu mbëri maanaam masalan bu mu toog benn information di jàll ci télé bi mu taxaw arrêté julli bi di déglu <laughs> waa affaire bi jàll masalan mbir mi mënta demee noonu waaye bu fekkee mbir mu am solo la te bariwul ñu koy wax rek maanaam mën na ko bàyyi xel dégg ko après mu continuer julleem naka noonu euh, waaye loolu ak wàññeeku la ci julli ngir wàññeeku la ci toroxlu waaye li liñ ci namm mooy ne du yàq julli gi loolu lañ namm ci wax bi beneen bi ci def moom mooy ne kii julli su fekkente ne mbir mi dafa am solo te dafa am loo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dañ ko koo war a laaj léegi léegi lañ lañ war a lijjanti mbir mi mu nekk na ko koo laaj bu boobaa moom it buy day joxoñ rek wala yu mel noonu beneen bi bi nga xam ne moom lañ ciy jàngee tamit moom mooy ne bu fekkente ne dañuy julli mën nañoo def yi nga xamante ne euh, bëriwul jëf yi nga xamante ne bariwul waaye am na njariñ mooy lu deme demee nekk tëj bunt bi lu demee nekk avancé dem ci beneen sàppe bi ak yu demee noonu wala waaw waaye waaye euh, maanaam yu ndaw ndawaan bi maanaam mouvement yu ndaw waaye bu mu bari moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim natte ko ci ñetti jëf maanaam boo demee ban mu nekk ñetti mbir nag yooyu tegale loolu bu boobaa dañuy daal di xam ne jëf jooju du du du dootul day mën naa yàq day mën naa yàq julli gi rawatina fuqaha u maliki rahmatullah alayhim maanaam kon bi mu waxee ne su ne ne déedéet mu daal di joxoñ ci baata ci fa asharat bi ra'siha ay maanaam mu ñamu ci nen na am waaw nee na fa qumtu nee ma daal di taxaw hatta mbéte te jallaanii mu daal di may muur al ghashu maanaam euh, lëndamaay gi muuraay gi lépp daal may muur nëpp fa fa ja'altu ma ma nekk asubbu di sotti ala ra'si ci sama bopp bi almaa andox fa hamida mu daa di sant allah bur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba ñoom ñi ngi doon julli ndax booba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo jiiti julli gi nit ñi di julli salaatul am na nag riwaaya bu nekk ci sahih imam muslim rahimahullahu taala buy wax ne ñeenti rakka lañ def waaye loola maanaam yeneen riwaayaat yi dañ ñaar rakka naam maanaam loolu li te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn yoon dong la ko def bu doon ne daf koo def ñaari yoon dañ naan peut-être que ñaari julli wute la waaye benn yoon dong la waaye naa am maanaam tout dépend ci ni ñu xoolee mi moo tax ñu naan salaatu kusuufi ñeenti rakka la maanaam mooy ñeenti rakka yi nga xam ne dangay ngay maanaam boo en fait boo kàbbaree da ngay kàbbar rukkoo kàbbaraat rukkoo aat boo jugaat ci ngay dooga dem sujjóoti maanaam loolu mu nekk ñaari rukkoo ci benn taxawaay rakka hmm. ñeenti loolu moo indi ñu naan ñeenti rakka la maanaam ndax rakka baatu rakka mi ngi jóge ci rukkoo ci boppam mooy rukkoo ci boppam maanaam loolu moom moo tax ñu naan ñeenti rakka la waaye ñaari rakka la yoo xamante ne benn bu ci nekk boo defee boo rukkooyee maanaam benn bu ci nekk bu njëkk bi da ngay kàbbar tari fatiha jàng saar mais saar yu gudd moo gën comme lu demee nekk ay suratul baqara wala ali imran boo paree nga daal di rukkoo boo kàbbaree rukkoo daal di ci yàgg ci rukkoo bi soo nga jugaat daal di euh, daal di daal di jàng fatiha ak saar yu gudd tamit maanaam yu gudd boo paree ngay rokowaat boo jugaatee ci ngee doog a sujjootal hmm. maanaam loolu ngay def nga def ko ñaari yoon loolu moom mooy salaatul kusuuf maanaam mooy buñ jàppee jant bi mbaa ñu jàpp weer bi hmm. dégg nga loolu moom moo yeneen bi nag sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon bu mu julle moo tax moo tax ñu bëgg mu gudd parce que comme mbir mi day jàll mais dañoo bëgg durant période loolu bi muy am yépp mu fekk la nga nekk ci biir julli nga nga lap ci biir julli bi nit ni tamit daal di julli bu ko defee nee na ba mu nag mu daal di fa xamida mu daa mu daal di sant kon allah bur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa asna mu daal di kañ alayhi ci moom maanaam mu daal di tàmbali xutba maanaam loolu loolu loolu xutba noonu lañ koy tàmbalee mooy sant yàlla ah, bakk ko kañ ko ak julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye soxlawul maanaam muy nekk tout le temps inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ba mu jeex après nga jàng ñetti aay yi nga xamante ne moom mooy euh, yaa ayyuha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ak yaa ayyuhan nasu taqu rabbakum bi tàmbalee suratul nisa ak ba jeexale ak bi nekk ci suratul ahzab yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida maanaam ñetti aaya yooyu nga xamante ne moom la ñuy jàng maanaam ak tàmbalee na alhamdulillahi nahmadu yooyu loolu la ñuy wax xut loolu la ñuy wax euh, euh, naka xutbatul xaaja maanaam xutbatul xaaja lañ koy wax maanaam mooy bu ñuy mooy ab aajo su amee ñuy def xutba di wax loola waaye loolu moom jamono mbir la moo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf koy doon def ci buy takk buy takk sëy waaye moo tax ci sëy lañ koy def waaye sinon mën nañoo tàmbalee xutba loo xamante ne du tàmbalee noonu maanaam saa yooyu wax benn discours rek mu tàmbalee noonu loolu yeneen bi daanu ko def sallallahu alayhi wasallam du ci xutba àjjuma yi du ci yeneen xutba yi boobu ci buy takk sëy la ko daan wax mais pas buy def xutba wala muy def ay discours am wala yu mel noonu da daan sant yàlla julli ci yonent bi sant yàlla bàkk ko kañ ko te loolu noonu noo ko defee baax na maanaam lépp luy formule bu ñuy santee yàlla rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi rek baax na kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy sunna maanaam sunna du comme maanaam Euh, du saa yooyu commencé wax rek ne inna alhamdulillah nahmaduhu du loolu dégg nga kon euh, ñu ñu bàyyee ko xel noonu insha allahu taala dégg nga waaye summa qaala topp mu tekki ne maa amul min shay'in ci dara dara lam akun boo xam lam boo xam ne lam akun boo xam ne nekkuma woon uriitu ñu di ko wan illaa lu dul ra'aytu gis naa ko fii maqaami ci sama bërëb bi allah fii ma sama fii maqaami ci sama taxawaay bii xatta mbete aljannatu aljanna wan ak sawara maanaam baat bi lii def ñuy wan ne ne yenente bi sallallahu alayhi wa xam na lépp luy xew boobu keroog nit ñi dem aljanna ak sawara ne amul lenn loolu lii firnde gu rëy rëy maanaam buy dolleeku ci liñ doon leeralee ne yenente bi sallallahu alayhi wa xam na yawmal qiyaamati kañ lay ñëw ndax dafa ne fii ba amul dara luñ ma wanutul loo xamante ne wanuñu ma ko ba léegi léegi bu nee amul dara maa min shay'in maanaam bu bi mu ne maa amul ba pare teg ci min shay'in maanaam min boobu mu ci dugal mooy wane ne xam nga bu ne woon laysa shay'an amul dara mais le fait mu ne maa ba pare teg ci min shay'in amul dara dara maanaam mooy génnewul ci dara googu dara loolu ne gis naa ko maanaam ne léegi xam gis naa ko kon lépp loo xamante ne ba booba ba bis booba wanuñu ko ko woon bis boobu à part de jour boobu fekk na léegi wan nañ ko lépp mooy ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te su laaju sayyidina Jibril bi alayhi salaam mi ngi am ci at bi mu mujj bu génn àdduna <coughs> hadith boobu kon ce qui veut dire que ne bi mu ne ki ñuy laaj gën ko xam ki muy ki koy laaj gën ko xam ki muy laaj kon jubluwu ci woon ne xamu ko maanaam loolu tamit beneen firnde la maanaam buy wane ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ko ndax daf ni illaa ludul ra'aytu gis naa ko fii maqaam yi ci sama jota taxawaay bii maanaam kon dañ ci xamee tamit ne maanaam julli julli julli googu noonu nga xamante ne bu ñu jàppee jant bi ak weer loolu ndekete lu musiba maanaam du musiba bu am maanaam parce que mais place la lu mbir la moo xamante ne su amee day tegtale ne moo tax mu ne aaya aaya mu ne mu ne ko nii na am waaw maanaam mooy ne loolu kiimtaanu yàlla la kon nag loolu dañ ci xamee ni du musiba bu dalaate ah maanaam jàpp nañ jant bi wala jàpp nañ weer wi du musiba mm-hmm. julli gi ñuy julli mandarga la boo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf ñu ciy wan ne moment boobu moment bu spécifique la pour mën a teewu teeru ay xeeti ubbeem maanaam ay ay ay ay ay ay ubbeem yi nga xamante ne moom lay ubbiwaatee maanaam te loolu noonu li koy firndeel mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nii maanaam ne amul dara lu dul wan nañ ma ko tey maanaam ci occasion boobu. te le fait ñuy julli loolu tamit beneen màndarga la buy wane ne maanaam place boobu comme julli mooy jaamu yàlla bi gën a màgg te façon julli boobu benn façon kefe la amul beneen façon julli buñ jàppee jant beeg weer wi ndong lañ koy jullee amul leneen loo beneen julli boo xam ne mu lay jullee noonu loolu yëpp day fekk ne maanaam ak nit nit ki dafa war a istigraq dafa war a lap ci biir julli gi maanaam loolu yëpp ngir yàgg gi muy yàgg tamit ak jàng alquran biñ ci jàng boo rukkoo ay nga yàgg ci rukkoo bi lool naka noonu boo sujjóotee ba événement bi yëpp jàll maanaam durant événement bi bi muy tàmbale ba bi muy jeex lépp ngeen def noonu loolu mooy wane dëgg-dëgg maanaam ne euh, place la maanaam moment la boo xamante ne dafa war a nekk moment bu ñu war a saisir pour jaamu yàlla maanaam ngir toroxlu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye du jëm ni musiba mu ne xattaa mbete gis naa lépp xattaa mbete aljannat aljanna wa naar ak safara <coughs> euh, Ah, maanaam wax jii nag maanaam moom moom lañ doon wax ci Ma'ârij ji ci al-Basir naan wa mimma ra'a al-bushra bi hukmi ittisafihi bi dal ismi amlakan wa naar al-fadi'ati ah, wa wa naar al-fadi'ati laqad ah, ra'a dhaka fil mi'raj laylan sura bihi ra'a dhaka wala bokk Euh, waaw wala wax ju mel noonu wala laqad euh, wala ra'a zaaka aydan euh, naka la fi naan fil bil madinati naan ne da ko gisoon tamit ci madina waaw wa jannaati adnin wal wan na'ima allati hawat wa qad kaada an yajna biha ba'd samrati maanaam ci wala wax ju wax ju mel noonu ne bis yawmal qiyaama kii ne yenente bi sallallahu alayhi wa bokk na ci màndarga bi wane ne moom dafa melowoo turu yàlla boobu di albasiru maanaam ni kiy gis di di daj lépp gis lépp mooy xadis bi ndax dafa wax ne euh, man gis naa da ndax benn mooy le fait yàlla wan ko malaaka yi ba pare wan ko sawara bi nga xam ne dafa raglu te loolu noonu mi ngi amee ci guddi gi nga xam ne moom lañ ko yéegale maanaam ci ci rañaan gi guddi gi nga xamante ne moom lañ ko yéegale waaye nag gis na ko ba tey ba tey tamit gis na ko ca Madina te bokk na ci liy wane ni gis na ko ca Madina maanaam tey tey mooy xadis bi parce que daf ni xattal jannata wan naar ba ca àjjana ak sawara moo tax moo tax mais wa jannaata àddina ak àjjana yi xéewal yëpp waaye maanaam na bokk wan naa ay mallati xawat ak xéewal yi ca am ba pare comme ni mu ñëwee ci yeneen riwaaya daañ ko gis ci salaatu kusuuf insha allah mu ne waqad kaada an yajna biha ba'da samrati xaw tuuti mu daal di ci witt ci ci ci garab yan maanaam ci meññeef ya nekk biir àjjana bis booba maanaam ndax maanaam kon bi yeneen lu yëpp moo lii yëpp day wane màggaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maanaam fa waxya nee na nee na ñu wax yu ilayya jëm ci man annakum naka yéen tuftanuuna def na leen nattu fii quburikum ci seeni bàmmeel yi misla kemu aw wala boo qariban lu jege nee na la léegi mu ne raaw mu ne laa adri xamatuma ayya zalika ban ci ñaar yi qaalat la wax asma sayyidat asma radiyallahu anha maanaam kon sayyidat fatima moo ko wax mooy fatima ta bintul munzir moom moo ne xamuma ban ci ñaar yi la sayyidat asma wax radiyallahu ta'ala anha waaye daal mu ne en tout cas daañ leen fitnaal daañ leen daañ leen nattu ci seen biir bàmmeel yi nattu goo xam ne kenn la wala mu jege nattu bi nga ne min ci bu bu maanaam boo xam ne day jege wa day kemoo wala jege min fitnati ci nattu al masiixu dajjal masiixu dajjal maanaam masiixu dajjal xam ngeen ko waajooju te mu kii te mu te mu doy waar ah te te nar a génn mujj jamono insha allahu taala maanaam bu fekkente ne natt boobu dañ koy melale maanaam ne natt boobu day mel ne maanaam natt bi ngay am ci bàmmeel mooy moom lañ ñuróole moom lañ ñuróole parce que waxuñu ne nattu masiixu dajjal day ñuróog bu bàmmeel bi déedéet daf ni bu bàmmeel bi mooy nuroo wala mu jege que bu masiixu dajjal bi moo tax ku ne la masiixu dajjal ñëw na c'est parce que xamul li xew parce que bu fekkente ne bu bàmmeel bi <laughs> moom moom nañuy nuróole ak booba ah te te booba gaa yi nekk buñ ci fitna yi bi ñu bi xew ci bàmmeel de gaa yi yàlla ñu yàlla sàmm na dégg nga nee <laughs> nee na fitna gu mel noonu moom gu ko jege wala gu ko gu jege bu masiixu dajjaal bi mooy am moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon na wax naan no doon na wax naan kuy jàng nag sóortu kaf yi parce que dafa bu fekkente ne fekkee naa ko moom man dinaa dinaa toppatoo ay mbirum man boobaa yéen doo leen jaru ngeen di yëngatu ci dara waaye bu fekkente ne nag man fekkuma fi moom fekkuma fi kon nag bu boobaa li ngeen di def mooy maa ngi leen di dénk ngeen jàng juróom-ñeenti aaya ngeen di jàng juróom-ñeenti aaya yu njëkk ci sóortu kaf waaw loolu moom dana tax ba fitnatu masihu da du la laal kon nag maanaam loolu loo loolu mu ne mu ne yuqaalu ñu ne ko maa ilmuka maanaam dañuy wax nit ki maanaam day firi fitna boobu nu mu toll ndax malaaka yi dañuy ñëw di ko laaj di laaj nit ki ci bàmmeelam dañ koy toogloo laaj ko ci biir bàmmeelam ne ko maa ilmuka ana lan nga xam bi hadha rajul ci bile waay ñu mu ne bu boobaa yeneen bi la ñuy joxoon sallallahu alayhi wa te loolu beneen firnde la maanaam buy wane ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam melul comme maanaam génnul àdduna comme ñeneen ñi ci def maanaam et yeneen yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam képp ku nekk ci biir bàmmeel daañ ko ko présenté xadis bi xadis bu dëgër la wéer tëñ amul dara luñ ciy liñ luñ ciy luñ ciy sikki sàkka te euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne amul kenn ku génn àdduna kenn du génn àdduna lu dul danañ ko teg ci ba sa ci bàmmeelam daañ ma indi man sallallahu alayhi wasallam ñu teg ma ma jàkk mu waa ji jàkkaarloo ak man maanaam bu fekkente ne kii laaj naan masalan waaye yéen gars yi nee nañ ñoom bu ñuy wasifa wala ñuy xadara nangami nit da maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam day teew foofa waaw maanaam naka lay mën a teewandoo ci bërëb yu bëri dañ koy laaj ne ko waaw bu bàmmeel bu nit ñu bëri dee wandoowee nan lañ leen di laaje maanaam naka lañ leen di présenter doo maanaam loolu lañ koy laaj nit ñu bëri bu ñu dee doowee naka lañ leen di présenter wandoo yenente bi sallallahu alayhi lu mu tontu ci loolu rek ñu tontu ko ci fii maanaam bu boobaa léegi bu fekkente ne euh, jàpp na ne manta ne moom maanaam kon day weddi hadith bi su fekkente ne jàpp na ni loolu mën naa ne bu boobaa itam ñu daal di dëggal maanaam ñu bu boobaa itam ñu ne ko kon maanaam mënoo koo dàq rek maanaam ci rek manta ne maanaam manta nekk gi léegi day daal di tax day daal di toxu voilà léegi mu def ndax nekk na wala nekkut loolu mu laaj yeneen lay waaye manta ne gi moom day doxu moom mën naa ne moom. voilà loolu moom léegi day daal di man a ne léegi euh, beneen bi ci def moom mooy bi lii tamit day day wane ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme ci bàmmeel bu ne dañ ko fay wane te loolu ba mu koy wax loolu ba mu koy wax boobu moom mi ngi ci kaw suuf li muy tekki mooy ñi génn àdduna laataa laataa moom muy toog muy muy làqu ñooñu kon kan lañ leen doon wan ndax du yent yàlla Muhammad lañ leen doon wan sallallahu alayhi wasallam moom lañ leen doon wan noo hmm. waaw kon léegi bu fekkee ne dafa génn dafa làqu ñu ñu ñu ñu ñuy continuer di ko wan ñu génn àdduna ñëpp mooy ne ni mu mën a nekkee fii euh, ñu koy wan ña làqu maam ñu génn àdduna ci seen bàmmeel yi képp kenn ku ne noonu donc la mën a làqoo ba pare bi mën a ñëw ci kanamu ñi ñi dund fii maanaam possibilités yi ñaari possibilités yi dàqoo dàqoonte wuñ hmm. maanaam loolu moom Euh, euh, maanaam mooy ne possibilité bii bu ma nee ne mooy beneen inverse bi mën naa ne maanaam te loolu amul leneen lu ko dàq beneen mbir bi nga xamante ne euh, maanaam kon yooyu loolu yëpp kon dañ dañ dañ ko ciy jànge beneen bi ci def mooy dañuy xam ne kon ndekete fi yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jëmmam yu maanaam dafa dafa tasaaroo ci ci ci univers bi ci existence bi ba nga xamante ne fépp fenn fu nit mën a deewee fu mu nit mën a nekk bàmmeelam ña ña nga xam ne seen bàmmeel géej la wala biiru gaynde wala feneen ak feneen ñoom ñëpp dañ leen dañ leen mën a dañ leen présenter yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu li muy tekki mooy lan mooy fu ne foo mën a nekk ci univers bi ci existence bi jum yenente bi sallallahu alayhi wasallam mën na faa feeñee maanaam te dafa fekk ne moom maanaam dëgg-dëgg ma nga fa ci jëmmam waaye nag loolu xaqiqa la boo xam ne ñu baree bari da mën nañ koo wedd ngir ñàkk koo xam mm-hmm. waaye lii moom maanaam suñu xadiis bii daf ñuy junj ci mboolem xaqaa'iq yooyu mm-hmm. nee na léegi bu fekkente ne dañ koo laaj ne ko waaw kon waa loo xalaat ci kii mm-hmm. nee na fa amma ndaal al mu'min aji aji aji gëm ji aw wala boog al muuqinu aji wóolu ji dégg nga ba tey moom moo sikki sàkk mu ne laa adri xawma bi ajihima ci ban ci ñoom ñaar xaalat la wax asma sayyidat Asma radiyallahu ta'ala anha xaw ma ñoom ñaar ban la ci wax hmm. waaye fa yaqulu danaan maanaam mooy ku gëm yàlla daal te wóolu yàlla hmm. xaw ma ban la ci wax nag ba xam ku wóolu yàlla la wax wala ku gëm waaye ala kulli xaalin ñaari maanaay jege wantoo nañu hmm. lii tamit day wane maandu te gu mag gi nga xamante ne moom la ñu maandu voilà mu ne fa yaqulu day wax naan huwa kii kook kii buñ nekk kii ku doon mu gis ko danaan kii Muhammadu Rasulullah kii mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ndawal yàlla le mm-hmm. loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne dañ ko ci jàngee moom mooy ne yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tiitram bi gën a rëy mooy rasulullah mm-hmm. maanaam mooy ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam te mooy li nga xamante ne moom lañ ko war a xàmmeewe moo tax boo nangoo ni ah kii mooy mooy Muhammad mu baax mi loolu mucc loolu la kii mooy mooy mooy mooy jàmbaar bi nga xam ne moo moo moo dàq xeex ñëpp loolu mucc loolu la boo kii moo gën a tabe nit ñi la boo ne kii mooy ki nga xamante ne moom moo moo ah, mooy comme yi Lamartine di wax yooyu mucculoo nu la ah. li lay mucculoo mooy nga ni mooy rasulullah moom la yàlla yónni sallallahu alayhi wa sallam loolu moo lay mucculoo dégg nga kon nee na bu boobaa mu ne jaa ana moom moo ñu dikkee bil bayyinaati ci mbir yu leer nañ yi wanu la am njub loolu da nga koy nangu ne moom mooy nga xam ne lépp lu mu indi dafa leer nañ ba pare nekk njub gu xocc loolu bu fekkente ne da maanaam am na loolu sikki sàkk ci li yent yàlla Muhammad indi sallallahu alayhi wa sallam ndax dëgg laa mu dëgg wala baax nag baaxut wala boog ñuy xool naan ndax dana dëppoo jamono sàngam ak wala bon loolu c'est vrai que yeneen ci loolu la jàngale mais bon après à notre époque moom non c'est que nañ sànni loolu bële loolu moom mooy jëmmi ne yow weddi nga ko yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nga mën a dute mooy ndax moo wax nangam wala waxu ko waaye bis boo d'accord ni moo ko wax ba pare nga sikki sàkk ci nekk ngay yéefar loolu moom nay leer naññ moom maanaam ngir ne moom ay waxam dara warul ci sikki sàkka mm-hmm. moom jaa ana moo ñu dikkee bil bayyinaat ci mbir yu leer naññi ni mi di wal huda ak njub gi nga xam ne dafa jub xocc te du dëng mukk fa ajab naa fa fa ajab naa moo tax tontu nañ ci loolu wuyu nañ ko wattaba naa moo tax topp nañ ko waaye du ne ah saa moom li mu indi man di gëm naa yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam li mu indi dëgg la ah mais nag bon euh, man leneen lay def ko ah man leneen moo ma non bàyyi ma ma nekk ci leneen dégg nga maanaam loolu euh, ak yu mel noonu yooyu yëpp day loolu moo tax gara affaire bi garaaw moo tax fitna bi garaaw parce que li muy li muy engagé parce que foofu doo fa dem di tricher maanaam bu bu fekkente ne yow nii gëmee woo ko nii boo demee problème mën naa am ah nañ nañu yàlla sàmm maanaam faaw da nga koy gëmee nii mais yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi li mu indi lépp dafa leer ba pare dafa wér ping ba pare mu mooy njub waaye tamit ni ma ko xame ne yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi lii la bëgg lii la jàngale nii la doxale man noonu lay def waaw bu fekkente ne jàpp nga ne non mais c'est que boo moytu boo demee foofu di nga ni c'est que voilà te loolu wóorul yal nañu yàlla après maanaam mu daal nga daat ci teg ne déglul huwa Muhammad huwa Muhammad huwa Muhammad maanaam huwa kii mooy Muhammadu sallallahu alayhi wasallam salaasan ñetti yoon mm-hmm. nga da wax ko ñetti yoon maanaam mu nga xam ne fi mu tollu dalaa leer na ñi kii la kii mooy Seydina Muhammad mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. maanaam loolu day teg leneen du keneen kuñ fi indi waaye yent yàlla Muhammad la ci jëmmi boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu day firndeel li nga xam ne moom lañ doon wax boobu ba léegi ci ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fépp fenn ci gox univers bi ci existence yi ma nga fa teew moo moom mooy tànn rek ndax da koy gis wala doo ko gis waaw moo tax gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo xam ci gént la wala boog yàqsatan nii loolu ajuwul mbir mi ajuwul ci ci yow ci li ngay def ci say effort ajuwul ci loolu ci bëgg-bëggam la aju moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg nga fa yuqaalu ñu ne ko kon nag nam nelawal saalihan bi aji sell xat dëgg-dëgg alim naa xam nañ in ne li wér ba wóor mooy ndax baatu in du sart yare in fii li wér ba la mooy comme masalan fa zakir in nafaati zikra fàttalil in ndax li wér ba wóor mooy nafaat day jariñ ak zikra fàttali waaye in maanaam moo tax ne ko xat dëgg-dëgg alim xam nañ ne in ne li wér mooy ne kunta nekkoon nga la moo kenan di aju ku wóolu bi ci moom maanaam ne yow wur woon nga yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy waaye mu ne wa amman daal al munafiq ki nga xam ne moom mooy naafiq bi moom aw wala boog al murtaab ki nga xam ne moo doon sikki sàkka mooy déngi déngi maanaam mu ne mu teg ci ne laa adri xamuma ayya zalika ana ban ci ñaari baat yi ndax naa naafiq la wala ki doon sikki sàkka ki doon déngi déngi maanaam ki nga xam ne xel mi dalul moom xelam dalul moom moom day dëkk jékki-jékki daan mais et finalement su dul ñuy wax mais finalement su dul woon dëgg nag maanaam yooyu Ah, ak di di di sikki saaka di dégg-dégg jékki-jékki xel mi naan ko non mais est euh, bi dëgg la loolu kooku mooy ci déngi-déngi mu ne bu fekkente ne mu ne nag waaye nag xamuma ban baat ayya zalika ci ban baat ci ñaari yi xaalat la waxoon asma sayyidat asma radiyallahu anha nee na fa yaqulu day wax ne laa adri moom danaan man xaw ma bu ñëw ci kan la danaan xaw ma xamul sami'tu daan naa dégg daal annaasa nit ñi yaquluuna ñu daan wax say an dara fa qultuhu man it ma wax ko rek am na lu gaa yi daan wax daal man euh, daan naa ko wax waaw mooy ne ki nga ko waxul yéeféer ah naafiq bi la wax ki ak kii sikki sàkk wala kii sikki sàkk ci ne li yenent bi sallallahu alayhi wasallam indi mooy dëgg loolu moom moo tax dara yenent bi jàngale sallallahu alayhi wasallam soo ci tegee sa nga xam ko santal yàlla bu baax ci xamal gi mu la ko xamal yàlla mënulaa may fatxu bu ëpp nga xam ne lii mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu amul maanaam sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xàmmee ko ci mbir mu mën a doon ak lu mu tuuti tuuti fatxu ëpp ko doole maanaam moo tax bis boo demee ba xàmmee ko rek santal yàlla ne alhamdulilah ba ma yàlla xamalee ne lii mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci nangam parce que ñu baree ngi def benn jëf maanaam masalan ñu ñu ñu bëree ngi julli mais xamuñu yenente bi sallallahu alayhi mu daan tooge léegi yow bu la ko yàlla wanee rek santal yàlla bu baax a baax a baax xam ne é eh, yent bi nii la daan tooge bu daan julli kon demal man jeex na bu may jullee ti nii lay tooge ndax amul kenn ku mën a def lu gën loolu nit bu julli woon julli yépp mat ba mu des loola yow boo defee loolu ëppale nga ko ay milliards yi milliards yi buntu leer yoo xamante ne moom du la mën a aba abadan bu dee ëppale nga ko loolu yooyu yëpp moo tax Euh, loolu nag mu waaye bu dee ki nga xamante ne danaan xam naa ni gaa yant bi moom lii la jàngale mais man bon lee laay def loolu moom kooku moom musiba ëpp ko doole kooku moom moom moom moom mooy mooy musiba bi gën a màgg ci xeeti musiba yi moom yàlla nañ ci yàlla musal loolu kon maanaam mu ne moo tax moo loolu lu mel noonu nag muy indi nga naan non man xamuma c'est vrai que daan naa dégg nit ñi naan nangam mais jàppatuma ko euh, mais mais mais voilà am na daal lu gaa yi daan wax ma daan wax loolu moom euh, la ci topp parce que indiwul fii li ci topp dina ko indi insha allah mais loolu moom euh, ku ne xam na li ci topp ah voilà loolu <laughs> yal nañu yàlla sàmm voilà moo tax daal mu nekkoon kon nag euh, lii tamit day wane ne maanaam nit day dëggu ci lu mu nekk daf cee war a dëggu mu war war koo leer mm-hmm. warul ci ki sàkk ci dara te warul jëndee njubal yenente bi sallallahu alayhi wasallam jëf ak waxu kenn ak kooka ku mën a doon ni noonu warul jëndee jëf waxu yeneen ci bi saa ak njàngaleem dara ci àdduna du ci àllaaxira maanaam waru ko jëndee dara ah, te gisoon nañ xubbu rasuli eh, baabu xubbu rasuli sallallahu alayhi wa sallam min al iman loolu gisoon nañ li nga xamante ne moom moo ci ajo bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi war na ko ci hadith 184 745 922 1053 1235 1373 2364 7287 imaamu Malik rahimahullahu taala indi na ko ci hadith numéro 510 imam An-Nasa'i ci hadith numéro 2062 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro vingt-six mille neuf cent vingt-cinq vingt-six mille neuf cent soixante-trois vingt-six mille neuf cent soixante-quatre vingt-six mille neuf cent soixante-seize ak vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-douze kon ci waa ashaabu kutubu sitta ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko indi ñoom ñooy imam al-Bukhari ak imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhima ñoom ñoo solo euh, xadis bi mu ne baabu buntu tahrid maanaam di xirtal annabi bi doon xirtal sallallahu alayhi wasallam wafda maanaam euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy wax wafd mooy mooy kii bi délégation Abdul Qays mm-hmm. ah an ci an yahfazu ci ñu aar ah, ah, ci ñuy wattu al imaan a ngëm wala ilma ak xam-xam mm-hmm. waaye wa yuxbiru te ñu xabaare man waraahum ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen ginnaaw mm-hmm. maanaam euh, da ngay gis ne euh, maanaam wafdu Abdul Qays fi mu toll fii mooy ñetteelu yoon bu ko imaam al Buxaari di indi waaw di di wax ci seeni mbir bu njëkk bi ci kitaabul iman la woon bi muy wax ci wàllum gëm bi ci def mooy euh, xumus al xumus min al iman baabul xumus min al iman fii ñu ngi ci wax nag waaye nag kër yenent bi sallallahu alayhi wasallam digal gi mu leen digal ne leen boo leen demee ngeen ngeen jàngal seen ñu ngeen bàyyi ca kër ga ca dëkk ba ngeen jàngal leen lii ma leen jàngal maanaam loolu euh, mooy ne tamit ki kon dafay xirtal ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam day xirtale ci ne nit ki bu amee lu mu xam na fexe ba jottali ko ñeneen ñi bu amee ay information na ko jottali ña ca def ndax euh, sinon rek réer day am maanaam xam-xam looloo koy yëkkati mooy ñu dema dem ba nga xam ne képp kenn la nga xam da nga koy waaw am na ñoo xamante ne fi ndax xam-xam mooy loo xamante ne mooy mbir mi nga xam ne euh, benn géej la bu dul jeex loolu moom kenn mënu laa wax ne la dajale naa loolu amul euh, borom yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam borom bi daf ni ñaan ma dolli la maanaam mooy ne luñ lay dolli nag day fekk ne matul matagul te moo tax saa su nekk du deñ di xuus ci biir di xam boromam subhaanahu di ko gën a xam hmm. moo tax yàlla du jeex moo tax ke xam ko du jeex moo tax saa nekk day gën di xam boromam hmm. subhaanahu wa waaye euh, mooy tamit xam-xam mooy li nga xamante ne tamit euh, loo koy gën di joxe loo koy gën di jariñe muy gën di bëri alal moom loo koy gën di joxe muy gën di wàññeeku loo ko loo ko téyee soo ko téyee du wàññeeku waaye xam-xam boo ko téyee ne pour man kese la day wàññeeku xam boo ko téyee rek day wàññeeku ah ñaari mbir rek koy téyee ñaar amul ñetteel ñaar a koy téyee bu njëkk bi moom mooy nga di ko jàngale moom day day yokku ñaareel bi ci def mooy nga di ko euh, nga nga nga di ko jëfe nga di ko jëfe loolu moo koy téye waaye loo xamante ne jàngale woo ko jëfe woo ko ah bu yàggee léegi nga gis da nga koy fàtte dégg nga mu ne kon ngëm maanaam mu loolu nag maanaam waxtu ngëm waaye tamit wala elma ak xam-xam moo tax ñoom ñaar ñooy ànd comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci bu njëkk bi ci baaw ci kitaabul ilm baabu fadlil ilm yarfa illaahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajaat maanaam nga xam ne yàlla dana yëkkati ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm te dëggu ci ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu jox xam-xam dinañ leen yëg ci ay daraja yu kawe kawe kawe kawe mu ne waaye wa yuxbiru ñu xabaare man waraahum ña nekk ci seen ginnaaw mu ne wa qaala Malik ibnu al-Huwayrith radiyallahu taala anhu nga xamante ne moom tamit insha allahu taala daañ ñëw ci xadiisam muy ab sahaaba bu magga magga magg xadiis bi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullah di junj fii dina ko indi insha allahu taala ci kitaabu salaa dina wax ci wàllu julli gi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam Euh, maanaam ñoom seen délégation bi nga xam ne moom lañ defoon ñëw ci kër yenente bi sallallahu alayhi wa ba mu jàngalaale leen bi mu naan leen ci hadis boobu ci la waxaaleen sallu kama ra'aytumu kama ra'aytumuni usalli jullee leen kéem ni nga xamante ne noonu ngeen mu gisee may jullee hadis la bu gudd buy wax ci ay ay tegtal yu bari ci julli yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom sayyidina Malik ibn Huwayrith radiyallahu ta'ala moo nekkoon seen jiit ñu ñëwoon ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ah, mu ne qaala lanaa qaala wax na lanaa ñeel annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam waxin wi lii tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koy di faral di indi ngir wane ne qaala lanaa ak haddasanaa ak yeneen ak yeneen ñooyu ñëpp benn lañ hmm? ah, waaye bu fekkente ne ci waa al hadith lu ëpp ci ñoom ñoom qaala lanaa ak ah, zakara lanaa moom comme qaala lanaa wa duunahu lanaa zakar wa fil muzaakaraati haadihi abar ñoom ñoom xaala lanaa ak lanaa zakara maanaam zakara lanaa moo gën a tuuti ci ñoom ngir ne ci muzaakara lañ koy faral di gën di indi maanaam fil muzaakaraati haadihi abar comme li imam as-Suyuti wax rahimahullah mu ne qaala lanaa wax nañu annabiyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam irji'u maanaam bi muy jeexal bi muy wax jeexalee wax bi mu leen jàngalee lépp ba pare daf ne irji'u dellu leen ilaa ahlikum ci seen ñoñña fa allimuhum te ngeen xamal leen leen maanaam euh, xadis la boo xamante ne dina ñëw kon ci kitaabu salaat insha allah bokk na ci xadis yi gën a siiw ci buntu julli maanaam kon nga gis ne buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo nose ngir leeral ne ki nga xam ne dafa xam dafa war a di di di maanaam dafa war a nekk loo xam ne dafa war a bokk ci ay bëgg-bëggam mooy ne bu ma demee ba xam naa dem nag jàngale ko waaye bu ma koy jàngale naa ko jàngale rek ngir yàlla moo tax nga gis imam al-Bukhari wax ne Euh, ne xirtal gi yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam xirtal nit ñi ci ci maanaam wax du Abdu Qays ci ñu waxtu ngëm moo tax mu njëkkee ngëm maanaam mooy ni dama koy def parce que gëm yàllaa tax parce que damaa war a def damaa war a tasaare mbir mi xam-xam bi mais ngir ngëm yàlla mm-hmm. dégg nga euh, mu ne kon bil isnaadil muttasil fii awwal kitaabi ilayhi qaala haddasanaa Muhammad ibn Bashaar te moom mooy mooy Muhammad ibn Bashaar ibn Usmaan ibn Daawud ibn Kaysaan min al abdi Abu Bakar mooy dàqanteelam al Basri mooy xaafis bu mag boobu ñu koy gën a siiwee ci Bundaar moom gisoon nañu ko dañ koy wax Bundaar ndax lan ngir dajale gi nga xamante ne moom la dajale euh, xam-xam yi moom mi ngi gé ngi gën a adduna 167e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna sept euh, euh, deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ ne bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy juróom-ñeenti nit ñi nga xam ne kan boo waa ashaabu kutubu sitta dañoo bokk solondoo seen xadiis directement moo tax dañ naan moom dañ naan axraja anhu wala boog ñu ne rawaa anhu ashaabu kutubu sitta maanaam ndax am na différence entre rawaa anhu al Bukhari ak ak ak ak rawaa lahul axraja anhu al-Bukhari ak axraja lahu al-Bukhari am na différence différence bi mooy bu ma nee rawaa anhu maanaam mooy dafa jàngee jëli ci moom directement waaye bu ma nee axraja lahu moom mooy comme tey bu ma nee Shu'ba axraja lahu al-Bukhari wala Malik axraja lahu al-Bukhari maanaam mooy imaam al-Bukhari jëlee na ci moom ay xadis maanaam am na ay xadis yu mu solo yoo xamante ne moom mi ngi ci biir càllale gi comme bu ñu nee Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu axraja lahu ashaabu kutubu sitta maanaam mooy am na ay xadiisam yoo xamante ne waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko comme bu ne Qataada axraja lahu ashaabu kutubu sitta noonu la ñuy waxe hmm. waaye buñ ne al euh, buñ ne rawaa anhu waaye ñi mooy mooy solo na moom mais directement hmm. loolu mooy différence entre rawaa anhu ak rawaa lahu axraja anhu ak axraja lahu maanaam kon hmm. ñoom nag ñeenti ñoo maanaam juróom-ñeenti ñooñu kii kenn ki moom mooy Bundaar mi Muhammad Euh, ibnu Bashar ibnu Usman bi ibnu Dawud ak ibnu Kaysan euh, al abdi ñu koy wax al ah, ñu koy wax Bundaar ki des mooy Muhammad ibnu Musanna ibnu Dinar al Anazi mu gën a siiwee ci ñu koy wax Abu Musa az-Zamin ki ci des gisoon nañ ko ci jotaay bi wees insha allah hadith yi di ñëw moom la ñuy gis moo ko solo mooy Abu Kurayb Muhammad ibnu Ala ibnu Kurayb al-Hamadani ki ci des mooy Muhammad ibnu Ma'mar ibnu Rabi'i Abu Abdullah al-Qaysi al-Basri al-Bahrani ki nga xamante ne moom moo ci des moom mooy Ziyad ibn Yahya Abul Khattab al-Basri an euh, ki ci des moom mooy Abdullah ibn Sa'id ibn Husayn al-Kindi kooku mu ñu koy wax Abu Sa'id al-Ashaj maanaam mooy ki ñuy wax Abu Sa'id al-Ashaj moom tamit waa ashaabu kutubu sitta yëpp dañoo solo directement jëlee ci ñoom ki ci des moom mooy Amr ibn Ali ibn Bahr mu ñu mu gën a fiwee mooy Abu Hafs al-Fallas maanaam mooy mooy kunyaam maanaam mooy Amr ah mooy mooy euh, mooy ibn Ali al-Fallaas mooy ki doon ànd ak ñan ñoom imam Ahmad dañ koy du tudd rahmatullah alayhim euh, euh, kii ci des moom mooy Nasr ibn Ali euh, maanaam moom moo Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn maanaam moom kooku moom moo ci des kii ci des nag moom mooy Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi ñoom ñii ñooy ñi nga xamante ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ci ñoom directement ci lu amul te ci ñu amul ci lu amul intermédiaire maanaam moom mu ne qaala haddathana Hundar Hundar mooy Muhammad ibnu Jaafar nga xamante ne tanta maanaam euh, doomu jiit yi Shu'ba la maanaam mooy Muhammad ibnu Jaafar al mawla mooy Abu Abdullah mooy daqatam al-Basri mi ngi génn àdduna 193e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne 194e année la génn génn àdduna euh, dégg nga kon moom moom moom moom euh, Eh, imam ibn al-Mubarak rahimahullahu taala daf doon wax naan iza ikhtalafa an-nas fi hadith Shu'ba fa kitaabu Ghundar hakaman fihim baynahum maanaam su fekkente ne nit ñi dañoo am ay wuute gu ñu am ci ci hadithu Shu'ba ki nga xamante ne moom mooy téere Ghundar moom mooy li nga xamante ne moom mooy eh, àtte seen diggante eh, imam Abdurrahman ibn Mahdi imam bu màgg boobu rahimahullah daf doon wax naan Ghundar moom mu ne Ghundar fii Shu'ba athbatu minni maanaam Ghundar ci Shu'ba moo gën ci man imaam al-Bukhari yi tamit daf doon dëggal loolu ci li nga xamante ne euh, mooy mooy lii loolu nga xam ne moom la Abdurrahman ibn Mahdi wax rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Shu'ba mooy al-Hajjaj moom mooy ki nga xam borom mokkal bu rëy bi amirul mu'minina maanaam amirul mu'minin moom waxoon nañ ay mbiram mm-hmm. an abi Jamra mooy ab mooy Nasr ibn Imran ibn Isaam mu ñu koy wax abu abu abu abu Jamra dañ koy wax ta am na tamit ñu ñu koy jaawale abu Hamza waaye loolu njuumte la abu Jamra la maanaam moom mi ngi génn àdduna cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñoo xam ne dañuy wax ne cent vingt-huitième année bi ci la génn àdduna al imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ci Taqrib at-Tahdhib daf ne siqatun sabt ku ku dëgër ki nga xam ne moom mooy al imam az-Zahabi rahimahullahu taala ah daf ne wa kaana imaman thiqa maanaam moom kenn la ci borom imaamu euh, ci imaamu euh, xam yi nekk na imaam boo xamante ne ku wóor a wóor la la bokk comme ni ko al Euh, waxee imam ahmad ibn hanbal tamit wéral na ko dëgëral na ko nee na xaala te moom waxoon nañ ay mbiram ngir ne lan lanu ibn abbas woon radiyallahu ta'ala anhu moom moo daan moo ko daan interpréter voilà moo ko liggéeyal ñaari weer yooyu di di ko interpréter bi mu nekkee xaadi fan basra xam nga loolu waxoon nañ ko ci voilà loolu kon euh, moo tax xadis bi waa basra ñoo ko soloo dégg nga xadis bi ñëpp ñi fi nekk ñëpp waa basra lañ subhaanallah ah. subhaanallah gaa yooyu ah, vraiment seet bu ñu xoolee bi bopp léegi bu ñu seetloo xadiis yi nga xam ne waa Makka ñoo ko solo wala waa Madina waa Madina bari nañ tuuti waa Makka bëriwuñ lool waaye bu ñu xoolee waa Basra waa Kuufa ñoom ñoo rappelé mise bi loolu moom bu ñu ko xoolee depuis bi ñu tàmbalee xadiis bi ba ñu ngi ci quatre-vingt-septième xadiis daanaka presque soixante-dix wala quatre-vingt-dix pour cent waa Basra ak waa Kuufa la ñoo solo maanaam loolu day tegtale maanaam seen suuf si ni ko yàlla barkeele fekk xam-xam dafay dafa mel ni garab day juddoo fenn mais day tasaaroo comme ni garab bi juddoowee ci benn bërëb mais bu yéegee day tasaaroo def nii yéeg moo tax dëkkul fenn xam-xam dëkkul fenn waaw ñii duñ ñu ci ëpp ci ñoom duñ ay arab bu leen yaakaar ne ñii ñuy tudd ay arab la de comme ni ko gaa yi di yaakaar naan way diine naar la déedéet nii du ñu imaam al-Bukhari ci jëpp boppam du naar européen la imaam al-Bukhari xam ngeen européen la la dëkk la ah voilà kon nag loolu euh, yooyu yooyu moo tax mbir yi maanaam amul amul deret amul askan amul dara loolu amul ci diine moo tax loolu loolu amul ci diine voilà ba pare li ëpp ci ñoom boo seetloo bu ñuy wax ci dañ naan diw mawlaahum ñoom ñëpp ay jaam yuñ goreel lañ ou presque ñi solo ñu ci bëree bëri bëri ay gam ñu goreel lañ ah nañ ko ci hadith bi Seydina Omar radiyallahu anhu voilà dégg nga mu ne kon ma ne mu ne kuntu nekkoon na xaala abu kon euh, abu jamra dégg euh, te moom mooy naq dem na Imran euh, rahimahullah xaala nee na kuntu nekkoon na utarjimu doon doon doon doon doon nekk lantinoor bay na ibn abbas diggante mawlana abdullah ibn abbas te moom mooy abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib hmm. al-hashimi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu naan ko al-bahr moom mooy xibr mooy xabrul umma wa tarjumaan al-qur'an nee na da da moom wa bayna naas ak nit ñi hmm. maanaam ma ne daan defal interprète ngir ne moom dafa déggoon seen làkk hmm. maanaam bi mu ñëwee Basra moom euh, Maabas déggul woon làkku waa Basra yi mais moom déggoon na seen làkk fa qaala mu ne inna li wér boo mooy wafda bayna wafda Abdul Qays loo gisoon nañ li tax mooy ndaw si benn maire moo ñëwoon indi benn euh, ndaa loo xamante ne dañ cee defoon nabiz ah voilà maanaam mooy dañoo jëloon tàndar ma dugal ci biir ba affaire bi jekk am ci cafka mooy comme genre Euh, xaw ma na lañ koy wax ci mais comme genre du jus mais à peu près loolu la jege maanaam dañ ko ci yóbbu mu ngir mu mu sax ci rek quoi hmm. léegi bañ ko ko joxee bañ bi mu indee mu ne ko nag mu koy wax nag ne ko lii acte bi mooy ne daganut daal hmm. ba ko ne mais lu tax te man man pourtant yor naa fële kër ga maa ngi faak ndaalu mel nii de mu ne ko nag xaala ci la ko leeralee acte bi ne ko te bi mu ko koy leeral new ko lii baax na baaxul de daf koo wax directement xadiis bi daf ni ko inna te loolu lu am solo la mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la jàngale mhm. inna li wér bu wóor mooy wafda Abdul Qays maanaam mooy délégation boobu Abdul Qays ataw dañoo dikkee nabi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ gëneel yi nga xamante ne moom mooy biñu daan baabu ah, alxumusu min al iman leeraloon nañ gëneel yi nga xam ne waa wax waa Abdul Qays ñoom am nañ ko mhm. seen ñooñ mu ne sal mu ne dikkee nañ an nabi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne manil wafd waaw ñan ñooy waaw guréel gi délégation bi ñan la mm-hmm. aw wala boog manil qawmu ana ñan ñuy gaañi gaañi ñan lañ maanaam al qawmu suñ ko waxee dañ koy wax góor kese groupe góor waaye dañ koy wax tamit góor ak jigéen waaye jigéen yi kese kese ken du leen wax qawmu mm-hmm. kenn du leen wax qawmu comme li borom bi wax maanaam am na ay wax par exemple loolu euh, qawmu boobu góor ñi rek la doon wax comme bi mu la laa yasxar qawmun min qawmin asaa an yakunu xayrun minhum wala nisaa'an min nisaa'in asa an na khayran minhunna ah bu ay góor maanaam kon ay góor la wax xaw groupe góor ay góor bu ñu reetaan yeneen i góor ndax amaan na ñoo ñoo leen gën waaye tamit ay jigéen bu ñu fi nekk di reetaan yeneen i jigéen ay mboolo yeneen mbooloo jigéen amaan na ñoo leen gën dégg waaye comme fi mu naan inna arsalna nuuhan ilaa qawmihi foofu xaw mu góor ñi jigéen ñëpp lañ ciy wax dégg nga Euh, kon mu ne fa qaala mu ne yonent bi sallallahu laaj leen manil qawmu gaa yi ñan lañ waaw waa dëkk bi ñii ñooy ñan xaalu ñu ne ko Rabi'a xam nga Rabi'a la ko wax mais Rabi'a mooy euh, doomu Nizar maanaam Rabi'a ak Mudar ñoom ñaan ñooy doomu Nizar ak ñi maanaam kon Mudar euh, ak Rabi'a la waaye waa Mudar ñooy ñooy mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yonent la waaye yeneen eh, kii nga xamante ne moo tax eh, ki eh, ya rabbi salli ala al muxtaar min mudar mooy waa mudar waaw waaye mudar waaye rabia mooy mooy seen yeneen mbokk yi moo tax ñu ne ko rabia waaye loolu mu wax ko rabia maam rabia dëkk du yaatoo yaat la du waa Abdou Qays kese du du famille boobu waxoon nañ ne la Abdou Qays ñu ngi mel ni tey buñ ne woon waa kër Mbay Fall mhm. maanaam tekkiwul ne bu maanaam tekkiwul ne Mbay Fall Euh, benn benn maanaam que ni benn nit rek la déedéet buñ ne waa buñ voilà mais li muy tekki mooy dëkk bi moo tudd Baye Fall masalan voilà maanaam nit ñi quoi gox bi moo naa wax nga Abdou Qays dégg nga moom mu ne mu ne leen faqaala mu ne marhaban maanaam ñu ngi leen di tatagal bil mi ci nit ñi aw wala boog bil wax bi ci wala boog euh, kuréel gi ki kuréel gi maanaam euh, délégation bi ghayra khazaya ngeen bañ a nekk ñoo xam ne boroomi gàcce ngeen wala nadama wala ñu rëccu yéen dégg nga xaalu ñu ne ko naa naka a na na tiika dikkee nañ la min suqa ci aw dox boo xamante ne ba ay dat bu sori la mooy suqa mooy masaafa rek mooy distance mu ne wa bay na naa waaye nekk na suñ diggante wa bay naka ak si ak yow xaagal xayi bi ñii nga xam ne mooy ah, kuréel bi mooy koñ bii dëkk mooy dëkk mooy gox bi minal kuffaari min kuffaari Mudar ci waa yéefiri waa Mudar maanaam mooy duñu ay voilà bokk ñun mm-hmm. waaye waa Mudar lañ ay ay waaye nag group boobu ay yéefér lañ mm-hmm. wala nastati'u te amuñu kattan an na'tika ci ñu lay dikke illaa lu dul fii shahrin xaraamin ci fii shahrin ci weer woo xam ne xaraamin bu bu bu ñu ormal la maanaam nga gis ne fële fi shahrin xaraam fii mm-hmm. fii shahrin xaraamin maanaam mooy riwaaya bii mm-hmm. maanaam mooy ci weer woo xamante ne wu ñu ormal la waaye kon nag fa mur naa eh, digal ñu bi am rin ci mbir moo xam ne nux biru daañ xabaare bii ci moom man ña nga xam ne war a anaa ñoo nekk ci ginnaaw mm-hmm. nadxul bu ko defee ñu dugg bi ci moom aljannata aljanna maanaam nga gis ne dañ leen dañ ko laaj laaj bu am solo comme niñ ko gisee woon mm-hmm. maanaam nekkuñu fi di ko laaj naka tool yi naka kii bi mbaax gàncax gi sax naan mbaax ci naka jur gi yooyu laaj ñu ko laaj ñu ko lan mooy actual yi fii nangam la et cetera waa naka sa gaa yi déedéet dañ koo ne ko digal ñu loo xam ne maanaam mi ngi mel dem ci sëriñ di ko laa sa montre bi ñaata lay jar bu ci sa yére bi rafet na nangam et cetera ah mm-hmm. maanaam nekkuñu di perte temps yoo xamante ne yu ñàkk fayda la digal ñu loo xamante ne dañ ci ñun da buñ demee ci ñun ci gaa yi ci def daañ leen ko xabaare te bàyyi dañ dugg àjjana mm-hmm. maanaam nga xam ne moom ay question yu pratique la mm-hmm. voilà maanaam moo taxit kuy dem maanaam ci jotaayu diini tamit loolu la maanaam loolu nga ci war a xool ndax bu ma fa defee daañ ma lu may def après maanaam loolu rek am solo ah maanaam bu ma pare bu ma bu ma ñibbee kër ga ana lan lay def voilà mais bu fekkee ne da ngaa dem ba boo toogee toog toog a toog ba fajar gi jot wala bu dee ci suba gi la ba ngoon gi jot waaye boo waa léegi bu ma ñibbee kër ga lu may def ci li ma fi fekk li ma fi dégg finalement après na non mais doo def dara finalement kii nga rek c'était bien rek loolu mooy kon yow di foofu dara dégg nga mu ne kon moo tax ñu wax kon ni ko waxee loolu te loolu tamit day wane ni nit ki war naa war sa perte temps ci maali foro waaw dégg nga mu ne mu ne ko fa amarahum yeneen bi sallallahu alayhi wasallam digal leen bi arba'in ci ñeent wa nahahum mu tere leen an arba'in ci ñeent amarahum daf leen digal bil imaan ci ngëm billahi ci buur yàlla azza wa jalla màgg na te na wax daw moom dong mm-hmm. maanaam kenn la gi ñu war a maanaam seede gi ñu war a seede ci suñu xol kenn borom bi subhaanahu wa taala qaala mu ne leen hal tadruuna ndax xam ngeen mal imaanu luy ngëm billaahi di yàlla wax dawa moom dong fii tamit maanaam comme niñ ko gisee woon daf daf eh, eh, eh, daf leen koo laaj ngir xirtal leen ci ñu gën a bàyyi xel ton tontu li qaalu ñu ne ko allahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam li sallallahu alayhi wa sallam a'lam ñoom ñoo gën a xam loolu tamit teggin bu rëy la ci xam-xam maanaam waaw Euh, euh, maanaam ndax nit koo xamante ne boo koy boo koy jàngal daf lay wan ne la li nga koy wax moom it xam na ko du la jox envie nga jàngalaale ko loo xamante ne xamu ko te amaan na xam na loo xamante ne amaan na ci biir mbir mi dana ci waxaale loo xam ne yow xamoo ko woon nga kaala mu ne ndax xam-xam dafa yaatu géej la gu dul jeex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 di digle ko tere illallah ku dul buur yàlla wa anna ci li wér bu wóor tey mbir tey tey wóor mooy muhammadan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam rasulullah mooy ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam loolu day dellu ci li ñu doon wax sànq ci ne maanaam yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ngob yàlla ñun liñ gën a d'accord nangu war koo nangu ci moom mooy uluhiyya mooy mooy martaba bi gën a kawe moo tax allah sax ci martabatu uluhiyya la baat bi turu allah te mooy tur waaye yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam martaba bi a màgg mooy rusul mooy risaala bi mooy rasulullah moom moom la yàlla gannaaw ba nga xam ne yàlla dong lañ war a jaamu amul keneen war a jaamu ku dul yàlla laa kenn ku ma war a nan laa war a dundee sama adduna nu mu war a doxe illa allah ku dul waaye comme que moom rek ma ko woon waaye nag Muhammad yent yàlla Muhammad moom sallallahu alayhi wasallam rasulullah mooy ki yàlla yabal ngir mu jàngal ma loolu nu muy amee mm-hmm. dégg nga gis nga bi mu leen waxee gis nga wiital yàlla moom kese ndekete yàlla du nangu buñ ko tuddee te duñ tudd tuddalewu ñeen ci àlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ànd ak daf ni leen na ngeen wéetal yàlla moom keese keese keese ànd ak loolu bi muy tudd loolu tuddaale na ci ne ah, attention de yàlla du nangu lu dul ne maanaam sa wéetal yàlla bala moo nekk lu wér faaw Muhammad rasulullah ñëw sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wa iqaami salaati te taxawal julli tamit wa ita zakat ak joxe azaka wa sawmu ramadan ak woor weeru koor wa tootu te ngeen joxe tamit alxumusa juróomeel bi na mi ci màng bi maanaam li ngeen màng boo leen demee takku xare loolu tamit leeraloon nañ bunt boobu ak li nga xamante ne moom moo tax tuddaale wuñ ci at te moom mooy ñii ñeenteelu at bi la wala boog li gën a màgg ci li ñu wax mooy juróom-ñetteelu at bi ci lañ ñëw ci yonent bi sallallahu te at ñu ngi koy def ci juróom-ñeenteelu wala ah, ci fukkeelu at bi ci lañ ko ci lañ ko farataal mu ne waaye wan na xaawam tere na leen ah, anit dubba ah, te ah, moom mooy ak ak dubba mooy kook kom kook yi wal xantam ak ndaa mooy ndaa yi wal wal muzaffat muzaffat moom mooy bu ñu jëlee tàndarma dagg ko maanaam garabu tàndarma dagg tronc bi ba pare euh, xoos li ci digg bi maanaam ni muy defaree noonu mandax ndax yooyu yëpp ay xeeti récipient la yoo xam te dañ ci daan def seen nabi yi looloo tax mu tëra leen ko qaala Shu'ba euh, euh, no muzaffar déedéet du loolu naqiir mooy loolu muqayyar ak naqiir moom mooy mooy loolu mooy tàndarma bi muzaffar mooy goudron bi buñ ko goudronné waaw boo mooy rubbama nee na rubbama aman na na kaala nee na an naqiiru mooy mooy garabu tàndarma bi ñu dagg maanaam kon bi nga xam ne dañ ko godrone ak yëpp yi nga xam ne dañu xaw a nuróog loolu rek mu ne wa rubbama wax na kaala tamit al muxayyar maanaam nga xam ne day wuute ci ne ndax te loolu imam Shu'ba moo ko wax te kon loolu li muy tekk moom mooy ci Abu Jamra moom moom moo sikki sàkka kon sikki sàkka bi ci Euh, foofu la jóge dégg nga mu ne kon xaala nee na almuqayyar te moom mooy mook mook mook ak naqiir benn la ñoo bokk maanaam xaala yeneen bi sallallahu alayhi wasallam teg ci ne ihfazuhu na ngeen wattu li wax ji wa akhbiruhu te na ngeen ko xabaare man waraakum ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen ginnaaw xadiis bi taxriij bi gisoon nañ ko baabu buntu ar-rihlat maanaam laxas fil mas'alati ci mas'ala boo xam ne an-nazilati bay aji wàcc la waaye wa taalimi ak jàngal ahlihi ñoñom maanaam buntu bi boo ko xoolee wuute na ak buntu alxuruju fii talabil ilmi xam nga am na bu buntu bu ñu romboon yàggut ne baabul xuruji fii talabil ilmi ndax am na benn baabu zaabu Muusa sallallahu alayhi wa sallam ilaa maanaam boobu am na maanaam bunt yent yàlla Muusa alayhi salaam dem gi mu dem ci sayyidina xadr alayhi salaam loolu mooy loo am xam-xam am xam boo gisee ku la ëpp xam-xam sàkkul xam-xam ci moom loolu mooy benn mm-hmm. bi ci def ba pare te yow boo amee xam-xam loo jàng-jàng ay xadis jàng ay matnu jàng ay téere boo gisee koo xamante ne vrai nitu yàlla la koo xam ne mën na laa jariñ ci buntu yàlla demal mu jariñ la mm-hmm. loolu mooy benn mais bu fekkente ne baabul xuruuji fii talabil ilmi buntu génn ngir sàkku ci xam-xam dafa général mooy ne rek loolu ñëpp la wax mm-hmm. képp koo xamante ne dafa war a sàkku xam-xam rek daa war a dem euh, génn pour dem sàkku ci xam-xam maanaam xool fu xam-xam am yëpp fu mën a jote rek lu mu mën rek mu dem def ko hmm. am maa nag baabu bii nga xamante ne moom mooy ar-rihlatu ah bii buntu bii nga xam ne moom la teg ne dangay ngay laxas ci ngir masala bu wàcc mooy ne bu fekkente ne dafa am masala boo xam ne dalaa jaaxal nga dem laajte ji ko hmm. te bu jaree nga tukki nga tukki ngir loolu hmm. comme niñ ko gisee woon ci a ci Sayyidina Jaabir radiyallahu nga xam ne dafa tukki weer dem ba Sham ngir jàngelan benn xadiis kese dégg nga mhm. euh, kon moo tax ci euh, riwaaya riwaaya euh, karima moom moo am wa ta'lima ahlihi mhm. mooy karimata bint ahmad al-muzaniya moom mooy rahmatullah alayha moom mooy moom mooy taalibe wu kan al-kushmayhani mooy taalibe kushmayhani kushmayhani mooy taalibe al-Firabri al-Firabri moom moo jànge mooy solo xadiis bi ci imaam al moo tax ndaw soosu borom gënal lu màgg la ngir ne bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax ñu am suñu saxiix bi tey ba pare amee ko ci ci ci riwaaya yu leer kon wa taalimi ali moom ci riwaayam la ñëw dégg nga rahmatullah alayha nee na kon mu ne xaddasanaa bil isnaad muttasil fii awwal kitaabi ilayhi qaala xaddasanaa Muhammad ibn Muqaatil gisoon nañ ko mooy Abul Hasan Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi mm-hmm. Abul Hasan al-Kisa'i mooy dàqantalam euh, moom am na keneen ci sëriñu imam al-Bukhari yi ku tudd Muhammad ibn Muqatil astaghfirullah pas sëriñu imam Bukhari moom imam li mu soloo ci moom bëriwul googu bëri indi na ko nag ci Sahih bi moom moom rek moo soloo ay xadiisam ci waa ashaabu kutubu ba mu jeex imam al-Bukhari kese moo soloo ci Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi bi Abul Hasan al-Marwazi alkita yi euh, lu tax parce que moom dafa nekkoon mag moo tax imaam al rek moo jot a jàngee ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta loolu benn la euh, moom Marw la dëkkoon waaye am na keneen ku nuroog moom ci ruwaate ku tudd Muhammad ibn Muqatil ar-Razi ñoom ñaar ñoom dong dong dong ñoo bokk tur ci ruwaate Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi bi ak Muhammad ibn Muqatil ar-Razi amma Muhammad ibn Muqatil ar-Razi moom dafa mën a maanaam dafay sos lu bare bare bare bare day bind te bind na sax téere bu mu sosal imam Abu Hanifa rahimahullah ci ay ñaari xadiis la yu mu solo way ci moom maanaam nga gis ne euh, euh, euh, maanaam waddaa la day sos moo tax imam al-Bukhari dafa dem an Naysabur Naysabur di jàngale xadiis daan ne haddathana Muhammad ibn Muqatil qaala rek gaa yi ni ko benn waay ni ko ah al-Marwazi aw ar-Razi <laughs> moo man kan ci la ci Muhammad ibn Muqatil mu ne la an axirra min as-samaa'i ila al-ardi ahabbu ilayya min an arwi min Muhammad ibn Muqatil ar-Razi <laughs> ma xawweeku ci asamaan ba wadd ci suuf si dal dil moo ma gënal may solo xadis di ko jëlee ci Muhammad ibn Muqatil ar-Razi waaw waaw ko moom ci xam-xamit noonu la ku ñu xam ne kii expliqué kat la moom jaratu jël non teggin yooyu dafa am dafa mat a bàyyi xel parce que ci loolu ci ngay fondé sa xam-xam ci lu dëgër kese ak ci lu wér kese waaw qaala nee na axbarana abdullah maam mooy ibnu Mubaarak daanaka doo gis Muhammad ibnu Muqaatil al mii mu ne mu ne mu jëlee ci abdullah te moom mooy ibnu Mubaarak mm-hmm. al Marwazi maam ñoom ñoo bokkoon dëkk lu dul lu dul ci euh, mu ne axbarana mm-hmm. rarement ngay gisal lu tax parce que téere la jàngee ci moom mm-hmm. voilà comme Abul Yamaan ak Shuayb tamit noonu lañ demee mu ne qaala axbaranaa Abdullah te moom mooy Abdullah ibn al-Mubarak moom gisoon nañ ko gisoon nañ ko gisoon nañ ay mbirum imam bu mag boobu waaw waaw rahimahullah ca ca Marwa mooy imam waa maro ci jamono ñoom jamono ñoom imam Maalik yooyu jamono ju barkeel googu hmm? qaala parce que ibn Mubarak waa ahlu tasawuf fonk nañ ko lool dañuy bari luy solowee ci moom naan Abdullah ibn Mubarak mos naa def nangam Abdullah ibn Mubarak dem na pour wax na nangam hmm. ah lu bari la ñuy solowee ci moom hmm. qaala nee na axbaranaa Omar ibn Saïd ibn Abi Husayn te moom mooy Omar ibn Saïd ibn Abi Husayn al-Qurashi an-Nawfali al-Makki maanaam euh, moom ci banu Nawfal la bokk moo tax ñu naan ko an-Nawfali euh, ndax xam nga maamu Yonent bi sallallahu Abdu Manaaf dafa am ñeenti euh, ñeenti ñeenti doom dafa am Hashim bi maamu Yonent bi. salaasam am Muttalib bi nga xamante ne moo tax Abdul Muttalib ñu naan ko Abdul Muttalib ndax frère am la woon frère u baayam la mm-hmm. moo ko jëlee woon Madina bi mu ñëwee mm-hmm. ndek ci gannaaw ñu ja yaakaar ne jaamam la ndax waa Makka xamuñu ko woon mm-hmm. ñu ne Abdul Muttalib a ngi mais Shayba la tuddoon maanaam al Muttalib boobu moom mooy maamu imam Shafi'i moo tax ñu naan ko al Muttalib yi yaa ngi dégg euh, beneen bi ci def euh, keneen ki ci def moom mooy Abdu Shams ñoom ñett ñi ñoom ñett ñoo bokk benn ndey bu leen jur mooy Atika bint Zayd ñoom ñett ñoom ñoo leen ñoom ñoo bokk ndey bi leen jur amma Nawfal moom kese moom la keneen jur moo tax euh, ci Abdu Shams boobu euh, euh, moom moom moo jur ñoom Umayya bi nga xam ne moom mooy ñooy maamu ñoom Seydina Usmaan ñoom Abu Sufyaan et cetera radiyallahu anhu maanaam euh, waaye Nawfal bii moo tax moom le fait kii nekk ba doomu Umar euh, euh, Saïd ibn Abi Hasan nekk Nawfal yi moo maanaam di surtout Nawfal boobu nga xam ne Nawfal doomu Abdou Manaf kon moom ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Abdou Manaf lañ dajee mm-hmm. moo tax ñu naan ko an-Nawfali al-Makki maakal dëkkoon qaala nee na haddathanii Abdullah ibn Abi Mulayka mm-hmm. maanaam moom it gisoon nañ ay mbiram waxoon nañ ko ñu naan ko al-Ahwal mooy Abdullah ibn Ubaydullah ibn Abdullah Abi Mulayka mm-hmm. maanaam nga gis ne Abu Mulayka maamam la bu sori waaye da naan ko Abdullah ibn Abi Mulayka ah, ah, Abu Mulayka turam moom mooy Zuhayr Zuhayr ibn Abdullah ibn Jad'an ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrata foofu la tase yonent bi sallallahu ñu koy wax tamit Abu Bakar ci ñu koy wax Abu Muhammad tamit mooy al-Makki al qaadi la woon boo xamante ne Abdullah ibn Zubair ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhu moo ko sampoon mu nekk tamit koo xamante ne daf ko daan noddal tase na ak fan fanweeri saxaaba radiyallahu ta'ala comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci kitaabul iman yéen a koy fàttali bi mu naan fekk tase na ak fanweeri saxaaba amul kenn ci ñoom kuy wax ne euh, koo xam lu dul ne da doon ragal ci boppam ak naafeq te amul kenn ci ñoom ku doon wax ne sama ngëm ak ngëm yàlla Jibril ak Mikaayil ñoo tolloo. yaa ngi fàttaliku ko voilà moom moo wax tamit wax bi siiw ji ne mbooleem ñi ma fekkee ci saxaaba yépp dëppoo nañ ci ne ku dul julli yéeféer la moom moo wax wax jooju mooy Abdullah ibn Abi Mulayka rahimahullahu taala waaye li nga xamante ne loolu la gis ci taabi yu mat yi la bokk moom dafa ne gis naa fanweeri saxaaba waaye bu ñu toppee saxaaba yi mu gis ñëpp ñëpp ñëpp bu ñu leen xoolee mooy euh, dem nañ bay toll ci quatre-vingt ci quatre-vingt saxaaba waaye li ëpp ci nimu jànge jàngee trente lañ voilà comme niñ ko waxe woon ci euh, voilà ci jotaay jotaay jotaay yoola nga am ne faqih bu mag la tamit mooy Abdullah ibn Abi Mulayka mun a an Uqbata ibn al-Harith euh, te Euh, moom mooy Uqbata mooy radiyallahu ta'ala anhu mooy Uqbata ibn al-Harith ibn Amir ibn Nawfal moom euh, mooy moom it Nawfali la mooy ibn Nawfal ibn Abd Manaf al-Qurashi an-Nawfali euh, dañ koy wax Abu Sarwat al-Makki al moom mi ngi tuub dugg ci l'islam bisu bisu yawmu fath fath Makka bis boobu ci la dugg ci l'islam saxaaba bu màgg la radiyallahu ta'ala anhu nekk moom kat tazawwaja dafa dafa takkoon soxna dafa takk soxna waaye ka mu takkoon mooy ibnatan ab jigéen boo xam ne li abi ihaabin boo xamante ne euh, abu ihab ibn aziz moom mooy baayam euh, ni mu tuddoon na mooy ganiya ndaw si ndaw si mu takkoon ganiya la tudd mooy euh, ganiyat bint abi ihab ibn aziz nee na fa atathu mu daal di koy dikkee imraatun am na ab jigéen soo xamante ne moom moo ko dikkee euh, tur kooku nag euh, ndaw soosu dañuy wax ne ndaw la soo xamante ne dadaan nàmpalaate rek maanaam euh, mu dadaan faral di nàmpal jigéen ñu bare maanaam nit ñu bare bare comme xam nga kom ñoom xase xalimat saadi et cetera xam ne noonu lañ ko daan defe mm-hmm. waaye nee na ata atadu ko mu digg imraatan ndaw soo ndaw jigéen fa qaalat mu ne ko inni naka man ka xat dëgg dëgg ardaatu nàmpal naa uqbata mooy Uqba tamit ibnul Haaris radiyallahu anhu nampal naa ko wallati ak ki nga xamante ne tazawwaja moom la takk mooy Ghaniya ñoom ñaar ñëpp laa nampal ah, fa qaala mu wax lahaa ñel ko Uqba ne ko maa a'lamu man de xaw woon ni annaki naka yow mii ardaata ardaati nii nampaloon nga ma wala axbarti nii te xabaar yu ma ko woon maanaam naka. maanaam ndaw ki dañoo jekki-jekki mais ñu dëkk ci comme nii rek ñu jekki-jekki am benn maire boo xamante ne dañuy jekki nga takki soxna ñu jekki-jekki benn bés ñu ngeen di waxtaan nga ne ah yow day takk naa la yow ki nga nàmpal yëpp kii nàmpal naa la yow ki nga takk <laughs> loolu la ñuy loolu loolu la ñuy wax xalbu li ma ma def léegi loolu la wax xalbu moo tax xadis bu mel noonu boo xamante ne waaji ne comme ni ma ko waxee léegi takk naa la yàq nga nàmpal yëpp maanaam loolu dañuy xam ne xadis bi dañ ko dañ koy vérifier danaa ñu ko gisee dañuy xam ne ah xadis bi maqlub la loolu lañuy tuddee xadis maqlub mooy kiy nettali daa bëggoon a wax dara wax beneen mbir mais wax contraire bi jaawale baat waaw moo tax atte yu bari borom xam dañuy dañuy faral di setantal loolu maanaam borom xam xadis yi di seetantal ba xam ne ah non non yent bi saa sam waxewu ko woon nii ki nettali wax bi moo juum na mu ko nettalee voilà mais boobu loolu dañuy topp mbir yi ba xàmmee ko mais mm-hmm. hadith kon yow mu ne naam mu ne mu ne kon nag nampal naa la yow ak ki nga takk yëpp mm-hmm. boo ko waxee mu ne ko eh mais yow mosoo ma koo wax xaw ma ko woon mm-hmm. it te mosoo ma koo wax faraki ba waaye nag mu daal di war ca saase ila rasulillahi jëm ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa bil madina jëm ca madina ah, ba mu jëmee jëmee jëmee ca madina maanaam booba makka la nekkoon waaw. ndax foofu la dëkkoon léegi moom nee na nee na bi mu ko bi mu ko kiiyee mu ne ko nag ah kon fa sa'alahu mu laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu daal di wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam te loolu doo nga ko yóbbu ma Madina nag xabaar boobu mu dégg rek la di xaaral rek daal di laxas préparer euh, euh, war waay weeg ci la nga xam ne moom la war a yóbbaale yóbbal gi yëpp dem ngir rek bu demee day laaj masala bi buñ ko ko waxee rek mu delluwaat waaw te Makka ak Madina mooy diggante Paris ak France ak Lyon voilà quatre cent cinquante kilomètres mooy Makka ak mooy mooy Makka ak Madina mooy comme Paris ak maanaam mi ngi mel ni ku dëkk Lyon benn masala boobu tax nga daal di jël sawu fas dem dem dem dem Paris ji pour digg la laaj tontu nga nga daal di jëlaat sawu fas ñibbi bokkul ak du du du du TGV ah <laughs> du oto tamit waaw. mu ne ko kayfa mu ne fa kaala mu wax rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne kayfa ne naka maanaam li muy tekki mooy naka nga mën a continuer di takk parce que daf ko ko wax ba pare daal ni gëw ma ko maanaam ndaw si daal gëw ma waxam mu ne ko mais naka nga mën a continuer di yor soxna soosu waxat te fekk dëgg-dëgg kii la wax waxeef na loola maanaam mooy loolu tamit day wane ni maanaam euh, ihtiyat maanaam dafa dafa am solo maanaam mooy di sàmm xam nga loolu mooy ndaw si wax na ko donte moom leeru ko ngir ne toog nañ lu yàgg wax ko ko waaye comme que moom rek la am comme inform kuy mën a informer ci mbir moom moo tax bu ko waxee mbir mi lënt na mu ne ah kon nag nañ bàyyi moo tax mu ne yent saa ne ko ah kon nag bàyyi kay fa naka nga mën a continuer di takk kooku téye ko ci sëy bi ba pare te fekk waxat xii la te wax nañu waxu ko ne waxat xaalat de daf ne waxat la te fekk wax nañ maanaam moom mooy wóoru dara leeru ci mm-hmm. waaye comme que rumeur bi am na bàyyi maanaam te loolu kon day tekki ne maanaam tey loolu moom moo tax bu fekkente nit ki dafa am euh, dafa am ndaw su mu takk masa ndaw su mu su xamante ne masalan dafa am benn maire bu dëkk par exemple lion mu nàmpal mu nàmpal ko te xamatuñu kan la waaye xam nañ ni ndaw si lyonnaise la waa Lyon yëpp dootuñu mën a takkati waaw maanaam faw ngir ne lu tax parce que euh, mën naa nekk ne doomu ndaw soosu takk moom maanaam doomu meer boobu la takk wala doomu ndaw soosu waaye nag bu ñu bëree comme man fa la nekk réew mu ngan na ngan nag lu demee nekk Irak wala Amérique wala Sénégal lëmm wala yu mel noonu bu boobaa day daal di teggeeku waaye su fekkente ne dut am na maanaam ci ni kii nàmpal na kii wala nàmpalu ko dut boobu am booba dañ koy dañuy day day day lënt loolu nag day dox ci masala yu bëree bëri maanaam ci lépp loo xam ne ay sikki sàkk daf ci am ci buntu boobu ba pare fii tamit moom mooy ne al aslu fil ab'ad at maanaam ci maanaam xam nga dina al aslu fil ashya'i mbir yi li nga xam ne moo ciy cosaan mooy dagan na waaye bu dee nag ci wàllu sëy cosaan bi mooy dafa xaram maanaam tey buñ la mayoon soxna waaye nga ñëw dugg ci ci biir néeg bi xamoo ndax kii mooy soxna suñ la may waaw wala déet day ba tey day xaraam nga teg ko sa loxo waaw maanaam faaw mu leer ne kii la du keneen kii la maanaam bu boobaa ci ngay ci ci ngay doog amee droit yu bare bare waaw waaye <laughs> waaye dara léeru ci ñu naan nee nañ ak apparemment ak dama foogoon ni loolu loolu du la ci génne dégg nga mu ne fa faaraqaha moo tax mu daal di tàqaliko moom Uqbat wa Uqbata e, ibn al-Harith radiyallahu ta'ala ne wa e, e, wa wa nakahat mu daal di takkaat zawjan beneen soxna ghayrahu kudul kooka maanaam xam nga zawju zawju dañ koy wax di muy tekki góor di tekki jigéen mm-hmm. zawjatu na suñ ko waxee jigéen la waaye zawju day tekki jëkkër zawju di tekki jabar mm-hmm. moo tax rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin day teg suñu jëkkër yi suñu jabar yi <laughs> ah waaw hmm. kay yàlla may ñu rabbana suñu borom suñu jëkkër yi ci suñu jabar yi hmm. wa zurriyyatina ak ci suñu njaboot bi qurrata luy sedd suñu bët hmm. voilà ah, ndaw si nga xamante ne moom la takk na Ah, mi ngi tudd Zurayb moom la moom la ki mu ki mu takkaat Zurayb la tudd xadis bi xadis <coughs> bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko xadis numéro deux mille cinquante deux deux mille six cent quarante deux mille six cent cinquante neuf deux mille six cent soixante ak cinq mille cent quatre imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah indi na ko xadis numéro trois mille six cent trois imam an-Nasa'i xadis numéro trois mille trois cent trente imam at-Tirmidhi hadith numéro 1151 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci juróom benn bërëb kon waa ashabu kutubu sitta imam Muslim indiwu ko maa hadith bi kon du muttafaqun alayhi baabu buntu at-tanawub euh, weccee maanaam at-tanawub di aw awloo at di aw awloo fil ilmi ci xam-xam dafa am lu kii waaw ah, donc buntu <laughs> maa gis mel ni dangaa xaw a jaaxle ci benn bi <laughs> ah aw awloo mooy mooy di eh, eh, di ci mooy à tour de di def dara à tour de mooy di aaye waaw naan kii ah, fii aaye tey waaw kay loolu <laughs> di aw awloo di aayante mm-hmm. wala bu la neexee nga wax loolu ci xam-xam mm-hmm. maanaam bunt bi kon daf ko daf koo teg ngir wane ne maanaam nit ñi bu ñuy sàkku xam-xam dañoo war di maanaam bu fekkente ne dafa am lu leen préoccupé ba tax du ñu mën a nekk di teew saa su ne ñuy ay ayloo di awonte bu ko defee ñi fi teew bu ñu paree bu kee amee jot dem jëli ji compte rendu bi dem daal ni ah tey moom lu xew lan lañ wax ndax saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum noonu lañ ko doon defe dañ daan ay ayloo waaw comme tamit li nga xam ne noonu la ko saxaaba yi doon defe radiyallahu taala anhum am na xadis bu nekk sax imam muslim boo ko ba ta ibn amir noon man mu ne ñun waa ansaar comme dañoo amoon ay kii yu bëri dañ daan am ay ay gëléem ñii yor juróom-ñaari gëléem ñii juróom-ñett ñii bu kenn ku nekk yoree sa gëléem yi bopp dem sàmmi ji ko ñëpp dañuy duñ duñu du ñu mën a jàng maanaam ku nekk da ngay xëy dem ci sa liggéey waaye bu ni ñu def mooy dañoo organiser wu nga xamante ne dañuy xool mbooloo ñu jël kenn jox ko gëléemu ñëpp mu dem sàmmi gëléem ñi ci des dem toogi ci ci yenente bi sallallahu alayhi mën a jàng su ko defee suñu paree ñu ñëw nee na nag benn bés mooy mooy boobu rek bi benn bés nag ma ñëw yéex a ñëw fekkee eh, ñëw fekk yenente bi sallallahu alayhi wax mu ne ma ne oh, lii baax na de Seydina Omar tourné ne ma bu njëkk bi moo gën a baax maanaam bi nga fekkiwu <laughs> waaw dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la qaala haddasanaa Abul moom mooy al-Hakam ibn Naafi' Abul Yaman kon moom ndaw su dëkkoon Bahra moo ko moomoon comme ni ñu ko doon waxee léegi mi ngi génnaa na deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaaw Yonent bi sallallahu alayhi Euh, moo tax moom moom moom bu solo moom lañ la doon wax léegi tamit ne la moom it bu solowee souvent axbarana lay wax mu ne qaala axbarana ngir ne def koo jàngee ci euh, Shuayb maanaam téere bi téere la bu Shuayb indi lu ci ëpp mu soloo ko ci imam az-Zuhri rahimahullah moom nag mu ñëw soloo xadis solo téere boobu mooy Shuayb ibn Abi Hamza diina mooy euh, al-Qurashi al-Umawi mooy ci waa Banu Umayya la bokk mooy mawlaahum mooy Abu Bishr al-Himsi noonu la tudd dégg nga mi ngi génn àdduna 162e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, imam az-Zahabi nee na rahimahullahu taala moom am na 700000 hadith yu mu jàngee ci Zuhri moom Shu'ayb bi waaw ba pare bindam dafa rafetoon lool aussi loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne. moom moom la moom la mandargo imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ni siqatun abid ku wóor la ba pare jaamukatu yàlla bu màgg la Yahya ibn Ma'in rahimahullah moom indeeguñu ay waxam ba léegi ndax Yahya ibn xam ngeen ko ku ku bari riwaay la moo tax am na waajoo xam ne Yahya ibn Ma'in dafa mës a ñëw ndaw si dafa ñëw di laaj di fekk ko mook imam Ahmad nga xam bal ñu ñu mu a Yahya ibn Ma'in moom ak imam Ahmad ba ay xarit lañ dañ daan ànd lu bari bëri dañuy fàttali ko histoire bi mhm. waa ji euh, waa ñëw euh, mooy ñu naan xasaaf yi xasaaf mooy gàmmukat xasaaf mhm. d'ailleurs mooy koy faral di nettali ay histoire mhm. dañoo ñëw julli ba pare mu daal di jóg di jàng di di di di tari di wax daane haddathana Yahya ibn wa Ahmad ibn Hanbal qaala hadda dóor càlla la ji ba ci yenente alayhi wa sallam daal di nee eh, wax ay wax yu yu yu yu yu yu yu bari tudd ay mbir yu kéemaane ba mu waxee fekk ñoom ñaar ñoom comme ñoo leen doon moom Ahmad da ko met yow yaa ko jàngal hadith bi man ba ma doon wax sax ne xëy na daal dafa jaawale ne ñun ñaar ñëpp ko jàngal waaye que yow yàq ko jàngal mu ne ah bukk waaye muy dóor dóor waaye comme que ñoom bu ñu kiiwee ba pare ñoom meluñu comme suñu gàmmukat yi ñun suñu gàmmukat yi moment bi ñuy gàmmu ci la ñuy wëraale di di laajaale gaa yi di jox day tàllal mais ñoom buñ daan gàmmu maanaam buñ daan waxtaan dañuy waxtaan bu ñu paree ci la ñuy doog a dem. doo ko dem nag gaa yi fekk préparé nañu lu ñu leen war a jox ñu doog leen a jox waaye bii fa yax Yahya ibn Ma'in dafa gars yi dañoo ñëw biñ ñëwee di laaj ba ñëw ci ñoom ñaar ñu ne ko waa dañ laa buggoon a laaj benn mbir maanaam biñu demee ba nit ñi kii ñun ñun dañ la bëggoon a laaj benn mbir ne ka mu nekk ngeen xadiis yi nga nettal léegi ci kan nga ko déggee mu ne ko Yahya ibn Ma'in am na nga xam ba mu ne ko ah man de mooy Yahya ibn Ma'in kii de mooy Ahmad ibn Hanbal mooy ko waaw te ñun ñaan ñëpp musuñoo fàttaliku fu ñu jàngalee lii mu ne ko seet yàgg naa dégg ne Yahya ibn Ma'in xelam dafa dafa kannas waaye tey laa gën a man ma xam lu tollook téeméeri Yahya ibn Ma'in ak téeméeri Ahmad ibn Hanbal ba bari daa di jóg di leen kokkali di leen bëllee <laughs> waaye dafa bokkoon ci mandargam mooy dafa ci moom eh, dafa duroon dafa dafa dëgëroon maanaam balaa muy wax ni diw ku wóor la dafay jafe moom moom souvent day wax ne rek ah, moom daal problème nekkul ci mbiram moom daal waaw moom daal ça va daal genre lay sa bi ba ay yu mel noonu waaye balaa muy wax ni diw siqa loolu c'est rare léeg-léeg nga gis ku wóor mu ne mu ne mu ne déedéet kooku bu leen bind jëlee ci moom benn xadis te pourtant ku wóor la maanaam ngir rigueur bu mag bi nga xam ne moom la daan àndal waaye Shuayb mi moom dafa ne min asbatin naasi fi Zuhri ci ñi gën a ci nit ñi ci imam az-Zuhri la euh, kon euh, Abu Ya'la al-Khalili nee na kaana kaana kaatibu az-Zuhri wa huwa thiqatun muttafaqun alayhi haafizun afna alayhi al-a'imma maanaam kon moom jaam maanaam ku ku moo daan bindal imam az-Zuhri rahimahullah ba pare ku wóor la ku ñu dëppoo la ci moom ba pare euh, ku ku mën a takk la ba pare xeet yi xeet yi maanaam imaam yi imaam yi yëpp tagg nañ ko waaye xoolal li imam Abu Dawud wax rahimahullah Sijistaani daf ni kaana asahhu hadiisan an az-Zuhri ba'da az-Zubaydi ginnaaw az-Zubaydi moom moo gënoon a dëgër ay wax ci Zuhri mais est ce que xam ngeen taalibi Zuhri yi mooy ñan ñoom imam Malik ñoom Ibnu Uyayna ñoom ah ñooñu la ah ñoom al-Awzaa'i ñoom imam Layth ñooñu ñooy taalibe Zuhri yi moom mu ne moo gën a Yahya ibn Ma'in ne moo gën a dëgër la bu jëlee ci imam az-Zuhri ku jëlee ci imam az-Zuhri fa ay moo la gën a dëgër la wax maanaam mooy tey moom ak imam Malik bu ñu soloo woon ci Zuhri yi ñu wutee ni ñu solowee baat bi su ay bu la jël wax dégg nga mu ne ani Zuhri mu jël ci imam az-Zuhri maanaam mooy voilà mu ne euh, qaala nee na nee na qaala Abu Abdullah te moom mooy al-Bukhari wa qaala ibn Wahb te moom mooy imam bu màgg bi faqih borom xam-xamu fiqh maliki bu magg boobu nga xamante ne ci njiiru imam Malik ay waxam dafa am doole lool mu nekk mu nekk faqih nekk mu muhaddis bu mag a mag a mag nga xam ne waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañu ay xadiisam muy Abdullah ibn Wahb mhm. ibn mus ibn Maslam al-Qurashi al-Fihri mawlaahum muy Abu Muhammad mooy dàqantal ba Abu Muhammad al-Misri borom euh, faqih faqih bu mag boobu rahimahullahu taala rahmatan waasi'a mhm. wax jii nga xam ne moom la wax jëlee ko ci ibn Wahb mhm. moom indiwaatu ko def ko maanaam taaliq la li ñu naan taaliq la ngar ngir ne moom jàngiwul ci ibn ibnu Wahb rahimahullahu taala waaye ibnu Hibbaan ci saxiixam solo na wax ji mu nekk loo xamante ne euh, dañ ko jotale mu jële ko ci ibnu Qutayba mu jële ko ci Harmala mooy Harmala Harmala ibnu Yahya moom mu jële ko ci imaam euh, Abdullah ibnu Wahb qaala axbaranaa Yunus te moom mooy al-Ayli ibnu Yazid al-Ayli moom gisoon nañ ko tamit maanaam an ibnu Shihaab mooy az-Zuhri maanaam kon az-Zuhri bu ñu ko waxee moom lañ ci jublu bu ñu nee Ibn Shihab moom la mooy Muhammad ibn Muslim Abu Bakr mooy dàqantalam maanaam an Ibn Shihab an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abi Thawr bokkut ak Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud bokkul de kii kii euh, ànd ak ne ku wóor a wóor la ku dëgër la. ci ban euh, euh, mooy Abdullah ibn mooy Ubaydullah ibn Abdullah ibn abi thawr al-qurashi al-madani euh, rahimahullahu taala ànd ak ne ku wóor la waaye euh, ci saxeex bi ba saxeex bi nag ñetti yoon rek la ñëw kii ñetti yoon la am ñetti xadiis rek la am kon wuut waaye wuute nag kële nga xam ne ci fuqaha as-sab'a yi la bokk boroom xam-xamu madina yi nga xam ne juróom-ñaari boroom xam-xam madina yu mag yi nga xamante ne lu ñu wax rek mooy waxu boroom xam waa madina yëpp te ñoom la sayyidna Umar ibn Abd al-Aziz radiyallahu ta'ala anhu jëloon di leen saa yu bëggee def fatwa mu leen doon laaj maanaam juróom ñooñu euh, kii bokkul ak kële bokkut ak Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud donte kii xam ne noonu la ko Hafiz Ibn Hajar waxee rahimahullah ak ñeneen mu ne an Abdullah ibn Abbas te mooy Abul Abbas euh, euh, an Umar ibn al-Khattab radiyallahu annahu qaala nee na maanaam kon fii dañu gis ne riwaayatu saxaabaani saxaaba saxaaba moo jëlee ci saxaaba qaala anna qaala nee na kuntu nekkoon naa ana man wajaarun ak dëkkaale lii ñeel ma minal ansaari ci waa ansaar fii bani umayyata ibn zayd ci banu umayyata ibn zayd la euh, ci al-fath fathul baari al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala daf ni ibnu qastallaani wax na ne Utba ibn Malik la tuddoon waaye indiwul dalil bi amma euh, euh, ci al isaaba nee na kooku ñu ngi tuddoon Aws ibn Khuwlid te foofu daf koo indi mais fekk mu indi ak ak ak kii mais mais mais bi mu ko gëstoo ba gëstu ko fekkante ndax gis na ni Aws ibn Khuwlid la voilà dégg nga radiyallahu ta'ala nee na kon ci Banu Umayya ibn Zayd la bokk na ci lii mooy mooy. Euh, euh, euh, bokkul woon mooy Usman ibn Malik dëkk bokkut ak bokkul woon ci waa banu ci banu Umayya ibn Suuf ibn Zayd donc loolu tamit beneen mbir la buy wane ne du woon moom mu a woon yeerte moom min awaalil Madina dafa bokk ci dëkk yi ci awaali yi ndax benn maanaam kon yu kawe yi la ci Madina mu ne wa naa nekkoon nañ natanaawabu di ay ayloo an nuzula wàcc ala rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ñun dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ daan dañ daan euh, ay ayloo da daan awonte di aw awloo ci lan wàcc giñ daan ñëw ci yeneen bi sallallahu alayhi ngir jàng ngir jàng si mu ne nag yan zilu wàcc nag yow man bës wa an zilu man may wàcc yow man bës maanaam yan zilu dana wàcc yow man bës dana wàcc yow man bës maanaam mooy dañuy ay ayloo tous les jours mm-hmm. tey damay dem suba moom mu ñëw mm-hmm. ngir ne lan euh, ngir ngir ne Euh, mënumaa bàyyi sama préoccupation yëpp ngir damaa war a dundal njaboot ngir damaa war a def leen maanaam lépp lépp lépp di dem rek tout le temps di fekk yenn saa sam ci suba ba ngoon may nekk ak moom ngir di jàng déedéet du ma ko man mm-hmm. mais euh, ñeneen ñi mais nag ñeneen ñi mais dañuy ay ay loo mooy mooy stratégie bi nga xam ne moom lañu trouvé woon mm-hmm. ngir mën ne ay ay loo bu ko defee mais loolu daf fekk ne bi yëpp la mm-hmm. waaye am naa su fekkente ne par exemple euh, Euh, ay heure la yoo xamante ne fekk na yeneen moment yi dox nga li ngay dox ba pare loolu bokkul mm-hmm. wala comme ni nga xam ne noonu lañ ko gis woon ci ñenn ñi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi comme niñ ko gise ci al imam euh, Abu Bakr ibn Arabi rahimahullah nga xamante ne avant fajar gi maanaam njël la daan woota convoqué taalibe yi mooy bi mu leen dicté ci la leen dicté tafsirul Qur'an boo xam ne cinq cent tomes la mm-hmm. voilà nga xamante ne njël maanaam njël waxtu njël ci la leen di woon na ngeen ñëw ci jàkka ji balaa fajar bi hmm. heure boobu lañ daan jàng maanaam loolu beneen méthode la man ay méthodes yu bari ñoo am waaye ay ay loo man naa am hmm. ni ki noonu ku fekkewul jël enregistrement yi loolu mën naa am hmm. yeneen ak yeneen yooyu yëpp mën nañoo am mu ne kon fa isa waaye mu ne fa isa nazaltu waaye fa isa saa yoo xamante nazaltu man maa wàcc maa ñëw fekke jiitu dama koy dikkee bi xayrin ci yiw bi xabarin bi xabarin ci xabaaru mm-hmm. zalikal yawm boobu la bis minal wax yi ci li am ci wax yi wa ghayrihi ak leneen mm-hmm. maanaam wax yu yi wàcc alquran di jot a wàcc ak njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xew-xew yi xew yëpp nee na ma laaj ko ko <laughs> waaye wa iza saa yoo xam ne nazala moo wàcc fa mu def moom it misla zalika kéemuk loola mm-hmm. maanaam moom it mu def loola maanaam lii dañ ci jàngee ne ndekete sahaaba yi radiyallahu anhum li ñuy nettali lépp naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nangam du lépp li dégg directement waaye nag loolu la ñuy wax mursalu saxaaba loolu gisoon nañ mm-hmm. waaye bu fekkente ne loolu dafa nekk ci saxaaba yi du problème parce que xam nañ ñoom ñëpp wóor nañ waaye am amma taabi'i su ko defee dañuy xalaat moo tax taa moo tax li ñuy wax xadiis euh, mursal du xadiis boo xamante ne taabi'i euh, dafa solo maanaam da da mooy ta boo xam ne taabi'i amul maanaam saxaaba amul. Mm-hmm. Euh, wal wal mursalu mastahabiyu mu saqat loolu définition boobu dese na dëgg dese na jub maanaam du sa du ne mursal mooy loo xam ne saxaaba daf cee rot déedéet du loolu mooy mursal mursal mooy loo xamante ne mooy mursal mooy al hadith alladhi qaala fiihi taabi'i qaala rasulullahi sallallahu alayhi mooy bi nga xam ne taabi'i bi dañu yéen ci sallallahu alayhi wasallam nee na ndax bu boobaa léegi la ñuy liñutu bu dee am nañ possibilité xam ci kan la ko dégg ndax ci yeneen ci saxaaba la ko dégg ñu ne waaw waaye amaan na. taabi'i dégg ci taabi'i ndax am na xadis boo xamante ne taabi'i day solo ci taabi'i kooku solo ci taabi'i kooku solo ci taabi'i ba ñuy quinze maanaam imaginer kenn ki daal di wax ne yeneen bi nee na sallallahu alayhi wasallam ñu ne ab saxaaba de toute façon comme taabi'i la ab saxaaba rek a dox seen diggante déedéet te bu boobaa comme duñu saxaaba léegi dañoo war a xool ñan ndax ndax maanaam seenu maanute waaw wala déet seenu wóor seenu dëgër ndax gaawuñoo fàtte ndax et cetera ci lan lañ leen mën a wóolu luñ leen mënta wóolu et cetera maanaam loolu moo tax moo tax mursal ñuy si ñuy lënjuti mbir mi bu taabi'i ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mm-hmm. waaye saxaaba yi moom problème boobu du ci am ngir ni ñoom dañoo wóor te bu ñuy ñëw di nettali dañuy nettali ñu mbir mi demee du ñu yokk mu ne kon nag waaye nag fa nazala waaye mu daal di wàcc saahibil sama sama àndandoo boobu nga xam ne ansaar yi moo bokkoon ci ansaar yi mm-hmm. yow ma bis nawbati yii bisum ayam fa daraba nee na mu daal di dóor baa bi buntu buntu bi ban ab dóor sadidan bu tara tara tar maanaam euh, am na lu ko jiitu maanaam mooy dafa jékki-jékki neena na euh, comme ni miir bi nekkee nii nee na ma jékki-jékki gis ko muy tëb maanaam ma gis ne xew xam nga buy ñëw day dox normalement mm-hmm. avant noonu la daan def waaye bii pas damaa ñëw rek gis ko muy tëb mooy gis bopp bi <laughs> <laughs> am na lu xew nee na waaye mu ñëw bunt bi <laughs> bunt bi pour mu ubbi ko maanaam ngir mu mu fëgg ak yooyu bis <laughs> boobu tellement que dafa jaaxle que dafa fëgg fëgg bu foor foor foor nee na fa qaala neena ma ni ko asamma ndax nekk na fi keneen huwa moom ndax moo fi ne fa fajaatu ndax ndax maanaam li mu wax mooy eh, eh ndax ndax ngi fi ndax mi ngi fi maanaam dóor dóor buntu bi ndax mi ngi fi maanaam mooy est ndax y a quelqu'un comme genre y a quelqu'un voilà nee na fa fageetu ma tiit fa xarajtu ma daal di génn ilayhi jëm fa qaala nee na mu ne xat dëgg dëgg xadasa xew na amrun mbir moo xam ne azimun bu rëy rëy rëy lu rëy xew na léegi lii euh, dafa am lu mu tëb ci histoire maanaam insha allah dana ci ñëwaat ci yeneen riwaayaat maanaam mooy daf ne ko ndax waa Ghassan ñoo ñëw maanaam ndax booba dañ doon waajal ngir ne dañoo déggoon ay rumeur ne waa Tabuk mooy waa Ghassan ñoom dañuy ñëw fekk fi yeneen bi sallallahu alayhi looloo indi xare Tabuk bi mm. maanaam ñu dem pour pour pour gàttandu leen ba bañ leen a bàyyi ñu ñëw attaqué ci leen mm. maanaam léegi nag bi mu dégg ni ni ñu naan ñu ngi ñëw mooy ruum yi ñu ngi ñëw pour attaquer ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Medina def nañ coalition bu ngand armée bu rëy pour dem attaquer ci leen mm. léegi nag bi mu gisee waa ji di ñëwee noonu daf doon laajte ndax kon gaa yi ñoo yegg mm. mu ne ko déedéet bal amrun a'zamu min zalika déedéet lu gën a garaaw loolu foofu moo xew mm. maanaam loolu la ko mu ne ko lan mu ne dañuy wax ne yeneen ki bi moom moo dafa tàq li ko soxnaam yi maanaam loolu la wax da gis nga gis nga. gis ngeen ni leen dund yenn saa saa ni meloon ci ñoom maanaam ni waa ji ñëwee ni mu tiitee ni événement bi yëpp lan la est ce que gars yi ñoo ñëw mi ngi mel ñu ne ñu toog ñu ñu euh, am ci réew yu mel ni Sénégal wala yooyu ñu dégg am nañ dañuy ñëw attaquer ci di dóor dóor soo lu xew ne ah est yi dañoo yegg nga ne non lu gën a garaaw loolu moo am loolu loolu la maanaam. <laughs> lu gën a gaaw loolu moo xew lan moo xew nee nañ nee nañ dañu dafa dégg ne yéen eh, yéen si saa saa dafa tàq di ko soxnaam bi subhaanallah maanaam loolu mooy vrai bëgg yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñoom léeg-léeg moo gën a tiital que que la ci bu doon saamaat gi la bon ñu bëri ah yàlla yàlla ñu yàlla musal ci bopp ñoo xam ne bu doon ñu ne dañ naan la. bon oui c'est un événement c'est triste mais bon après la vie continue mais ñoom déedéet nga xam ne dafa ñëw yéen seen naaw ma daal ñëw ci jàkka ji fekk saa yëpp toog di jooy ñun ñëpp ñu toog di jooy ndax loolu maanaam ñoom fàtte nañ ni gaayal la ñi ngi def nañ coalition ñi ngi ñëw pour dal leen ngir événement bii dégg nañ xew nag. ñoom ñëpp ñu toogandoo di jooy maanaam mu war la ñoom fi ñu tolloog yéen itam saa saa moo tax ku ne la ku ne la ñoo la yow yaa gën a bëgg yéen saa salaama que ñooñu ku ko wax ku ne waxul dëgg ku ko wax xanaa mu nekk ci xaal ñu ne xaal ñoo ko ko wax lool waaye ku ko wax waxul dëgg ah waaw sata loolu sata rek la mën a nekk munul nekk waliyu bu ko wax juum na ku ko wax nag ku mën doon juum na. munoo gën a bëgg yent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi radiyallahu anhum loolu munul ne xool leen événement bi dañu wante dëgg ñun dañuy dégg ba tay yent bi sallallahu alayhi def nañ ko nàngam def nañ ko nangam ñu ni cooc ñu koy way ñuy ci taxaw alors yàlla ñu yàlla sàmm léegi ba mu paree nag nee na nag ba ma demee bii gisee jaxte bi affaire bi mel noonu nee na ma gaaw ko xaala nee na fa daxal ku ma daal di dugg ala Hafsa ci sayyidat Hafsa radiyallahu anha muy doomam nga xam ne soxna yent sal fa isa fekk ko moom it tab kii muy jooy fa qultu ma ni na ndax da leen a fase da leen a daa tàqali ko yéen rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam xaalat mu ne laa adri xamuma xaw ma du yent bi décidé ndax tàqali ko nag ñun waa wala dén ah mooy bi mooy biñu ñëwee waaw histoire boobu rek ñu ñëwee dajaloo di voilà ñun daal vraiment sonn nañu affaire yi dafa metti nangam <laughs> voilà lu am yent bi day kii mais lu mu am doxe ko ñun vraiment amuñu dara jamono jam doon metti sax ñun ñi ngi doon muñ waaye léegi am na xéewal yi dikk na vraiment lu tax mu koy saraxee lu tax mu koy vraiment voilà voilà yent bi nag sallallahu alayhi wasallam leen mooy euh, mooy bii xadis bi mu lañ tuddee xadisul ila borom xam-xam yi xadis bii la ñu tuddee xadiisul ila voilà mooy mooy comme ni alladina yu'luna azwajahum voilà bo boobu la mooy comme ni alquran waxe mooy ñi nga xamante ne mooy ci la àtte boobu àtte boobu ci ci lu mel noonu lay wax mooy koo xamante ne mook soxnaam dafa toog beru soxnaam ndax yenn saasam dafa dem ne léegi moom léegi day di di nekk ci jàkk ji mais ngir ne euh, sox euh, euh, ku beru sa soxna en fait loolu mën naa ne su fekkee soxna si dafa def lu ko jar waaye soo ko defee beru na nga xam que ne quatre quatre na nga xam ne quatre mois kese la de nga ko am droit def loolu bu quatre mois yi jeexee soit da ngay dellu wala boog nga nga nga nga nga tàqali comme ndaw si waaye mënoo koo bàyyi noonu dégg mu ne bu laaj ko mu ne ko déet xaw ma de su ma topp daxaltu nee na ma nee gannaaw comme moom xamul ma dem ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam daxaltu ma jug dugg ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ma ko ana wa fekk man qa'imun maa ngi taxaw ne ko atallaqta ndax da ngaa tàqali ko sa soxna yi qaala yenente bi ne laa déedéet maanaam lii day wane tamit ne ndekete rumeur mooy isaati rumeur yi mooy euh, li ñu naan ruuma ndaat moom la ñuy wax ruuma ndaat ci wolof ruumandaat yi kenn du ko bàyyi xel mm-hmm. beneen bi ci def moom mooy tawaatur mbir mën naa siiw fekk du dëgg mm-hmm. te li gën a garaaw mooy événement bi mi ngi xew jamono yeneen ci saa saa mi ngi seen biir mm-hmm. moo lay wax nekkoon kon ce qui veut lu wóor balaa ñoo mën a wax ne wóor na xattaa lo maam lu ñu naan mutawaatir balaa ñoo mën a wax ne lii mutawaatir la mooy siiw na siiwaay boo xam ne kenn mënu koo réfuter kenn mënu koo nag bañ il faut que mbir mi dem di dem di dem ba daj ba dem ci loo xam ne dañ koo laal maanaam ci gis naa ak dégg naa mm-hmm. ak laal naa mm-hmm. ci loolu la mën a aju mais mënul aju rek yaakaar naa ak dégg nañu mm-hmm. parce que léeg-léeg wax siiw ndekete fenn rek la jóge maanaam kenn ko wax tey mën nañu am benn wax joo xam te ni ñun ñëpp dañ koy répété ndoo fekk ci kenn rek lañ ko dégg maanaam bu ñu mënuñoo sukkandikoo ci ne fukki nit wax nañ ma ko kon dëgg la déedéet fukki nit wax nañ la ko mais fukki nit yooyu kenn ku ci nekk kan moo ko wax ak mu ko jël mm-hmm. ndax moo ko gisal boppam waaw wala déet mm-hmm. bu dee fukki nit yooyu képp ku nekk ci ñoom nee na maa ko gis waaw waaye bu dee dañ naan rek euh, non wax nañ ko comme ni ngi mel ni croix wu comme ni ngi mel ni ne yent yàlla Isa sa ndax dañ koo pendre waaw wala de dañ ko daaj waaw wala de mm-hmm. loolu li muy siiw siiw siiw mënuñu ko tuddee mutawaatir lu tax parce que dem demul ba daj ci loo xamante ne kenn ku nekk ci ñi ko nettali dani maa ko gis te leer na ma ni kii mooma maanaam comme mbir mi àgguwul ci loola moo tax kenn mënu ko tuddee mutawaatir moo tax il xel entre mutawaatir lu loo xamante ne ay rumeur la maanaam ay ruumandaat la mooy imaginer tey bu nee la Makka moom existé na loolu mutawaatir la même bu ma fa demut xam naa ni am na lu tax parce que mbooloo mu bari ñoom dem nañ ba foofa mm. jóge fa ne ñoom demoon nañ gis nañ ko mm-hmm. maanaam kon mbir mi leer na mm-hmm. mais mënuma koo acc rek ci ne gaa yaa ngi koy wax dëgg la kon mm-hmm. télé yaa ngi koy nettali kon dëgg la déedéet beneen bi ci des mooy bi mu nee leen xaala laa euh, maanaam fakultu nee na mu ne leen maanaam kon dañuy xamee ne ndekete maanaam laa mooy maanaam euh, liñ naan aljawaabu mu al al al al as-su'aalu mu'aadun fil jawaab maanaam mooy laajte tontu bi day day maanaam laaj bi day dellu si ci tontu bi ndax daf ni leen déedéet li muy tekki mooy lan mooy déedéet fasawu ma leen kon loolu li muy tekki mooy tey bu ñu la laajee ndax fase nga sa jabar nga ni déedéet mooy fasawu mooy moom day taxaw taxawaayu nga ni fasawu ma waaye bu ñu nee ndax fase nga sa ni waaw sëy ba tas na saa mm-hmm. waay ah. fase nga sa jabar waaw. sëy bi tas na xam nga yow yaa gën a tay ne passé wu ko sëy ndax kenn du foowee loolu da nga faqultu nee na ma ni allahu akbar voilà maanaam ngir maanaam loolu tamit mooy mandarga maanaam ay ay ay fittasu ay est ah, yooyu du loolu mooy maanaam sunna mooy nga ni allahu akbar sunna mooy boo kontaanee nga ni allahu akbar boo jaaxlee nga ne allahu akbar loolu tamit sunna la comme li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam la waxoon biñ euh, biñ ko gaa yi gaa yi ne wutal ñu fu ñuy wéer ñu nit suñu jaas yi comme ñii niñ ko amee mu ne allahu akbar haadihi sunna comme ni nga xam ne ñële ñoo la nga ni waxoon yaa Muusaa ij'al lanaa aaliha kamaa lahum aaliha yéen def ngeen comme ñoom dégg nga bi imam al solo na ko waat ci hadis numéro deux mille quatre cent soixante-huit cinq mille cent quatre-vingt-onze cinq mille imam Muslim indi na ko hadis numéro mille quatre cent soixante-dix-neuf imam at imam an-Nasa'i ci trois mille cent trente imam Ahmad indi na ko deux cent vingt imam Abu Dawud imam Ibn Majah rahmatullahi ala al